أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي wa bil ashaari hum yastaghfiruun wa fii amwaalihim haqqun lis-saa'ili wal mahruum wa fil ardi aayaatun lil muuqiniin wa fii anfusikum afalaa tubsiruun sadaqallaahu al-aziim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 ñi ngi dellu ci ba tey ci kitaabu al-jaami' as-sahiih bu al imaam abu abdullahi muhammad ibn isma'il al buxaari rahimahullahu ta'ala ci kitaabul eh, ci kitaabul gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabul istinjaa bil maa maanaam mooy buntu bi nga xamante ne mooy tàncu ci ci ndox naka noon gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne moom mooy bu sayyidina anas ibn malik radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan jël ngir aajoom nee moom daf daan ànd moom ak euh, benn xale boo moom la daan ànd ak ana wa ghulaamun man ak benn xale dañ daan mu ne maanaam dañ daan ànd dañ daan génn mu ne maana idaawatun min maa'in yaani yastarji bi maanaam dañ daan ànd ñu ànd ak indaa yóbbaale baat boo xamante ne ndox lay amee maanaam bu ko defee wala siwo boo xamante ne ndox lay amee bu ko defee mu ne ñoom ñu mu ci daal di tàncoo mu ne tamit ba gisoon nañ tamit baabu man hamila ma'ahul ma'u li tuhuri maanaam buntu ki nga xamante ne dafay yóbbaale ndox wala boog def na yóbbaale ndox ak moom maanaam ngir ak laabam ñu gisoon ci xadis bi nga xam ne mooy wax bi nga xamante ne mooy ak xabaru sayyidina abu darda radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon wax Alqamata ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah di wax di di waxaale ci màggaayu sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu daal di ci mu daal di koy melal ne moom moo doon yor maanaam uh, dalli yenente bi sallallahu alayhi wa niki noonu ak li nga xamante ne moom mooy ak ndoxum laabam ak li nga xamante ne moom mooy uh, njege naayam wala bokk eh, lalam waxoon nañ tamit gisoon nañ ci ba tey xadis bi nga xamante ne mooy xadis sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom mooy jëmmi xadis boobu ba tey naka bi nga xam ne moom la indiwoon indi woon léegi niki noonu gis ci xadis jëmmi xadis boobu tamit indiwaat na ko ci beneen riwaaya boo xamante ne daf ci boole anaza ci baabu xamlil anazati ma al ma'i fil istinja maanaam buntu yor yoraale anaza mu ànd ak ndox mi ci bu fekkente ne dañuy tàncu niki no gisoon nañ ci kon xadis boobu ci riwaaya Muhammad ibn Bashar mu jële ko ci Gundar mu jële ko ci Shuba ba tey ci ak tamit li nga xamante ne moom mooy euh, mutaabaat yi bi nga xam ne moom mooy an-Nadr bi nga xamante ne moom la ci an-Nadr mu Shumayr rahimahullahu def ak Shazan euh, ak ni niki noonu gisoon nañ baabu nahyi anil istinjaa bil maanaam tere gi nga xam ne moom la tere di tàncoo ndeyjoor loolu tamit ba tey gisoon nañ ci xadis sayyidina abu qatada radiyallahu taala bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi naan ida sharaba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i wa ida atal xalaa fala yamassu dhakarahu bi yaminihi wala yatamassax bi yaminihi mu ne su fekkente am na kenn ci yéen koo xamante ne ah, day naan bu mu noyyi ci ndab li niki noonu bu fekkente ne dafa dikke wanag wi bu mu laal sakkaram ci ndeyjooram niki noonu bu mu fompoo ci ndeyjooram niki noonu gisoon nañ ci baabu baabun bunt laa yumsiku zakarahu bi yaminihi iza baal maanaam ne bu mu bu mu laal zakaram kenn ci loxo ndey ndeyjooram su fekkente ne dafay tuur ndox mm-hmm. gisoon nañ ci xadiisu Seydina Abu Qatada bi ba tey radiyallahu taala anhu waaye ci beneen riwaaya mm-hmm. niki noonu gisoon nañ ci baabul istinjaa bil xijaara mm-hmm. maanaam buntu tàncu ci xeer waxoon nañ ci li nga xamante ne moom mooy gisoon nañ ci ay masala yi aju ci wàllu googu ci ñe ci xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom dafa àndoon ak yeneen moom moo toppoon yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu laaj ko ay xeer bu ko defee mu mën cee tàncoo ba pare daal ni ko wala ta'tini bi azmin walaa raw te bu ma indil eh, yax niki noonu bu ma indil ay nefere loolu tamit gisoon nañ xadis boobu naka noonu gisoon nañ masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju gisoon nañ ba baabun la yustan jaabi raws maanaam buntu bi nga xamante ne mooy wax ne deful tàncoo nefere ak ñu daal ci gis hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu bu ko defee ci loolu ñu daal ci gisaane ndek ci lépp loo xamante ne rek euh, xeetu sobe la ne kenn du ko tàncoo gisoon nañ ci bunti ne gisoon nañ ne hadith boobu moom mooy hadith bu njëkk bi nga xamante ne moom la ñu euh, diingate imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ci lu tax mu indi ko ci bunt ci euh, saxiixam bi euh, tey gisoon nañ leeralool nañ li nga xamante ne moom mooy li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko te gisoon nañ tamit ne lool mooy li nga xam ne moom mooy li gën a dëgër ci boobu mbir insha allah gisoon nañu euh, léegi insha allahu taala ñu war a dugg nag ci beneen bunt muy baabul wudu'i marratan marra maanaam dafa am ñetti xadiis yoo xamante ne ñoom ñooy xadis xadis yi nga xam ne moom ñoom ñooy yi gën a euh, ñooy cëslaayu mboolem xadis yi nga xamante ne dañuy wax ci wàllu njàpp mm-hmm. xadis bu njëkk bi mooy xadis Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu moom dana ko indi ginnaaw ñaari buntu inshaa allah mm-hmm. bi ci des moom dinañ mooy xadis Seydina Abdullah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu taala anhuma boobu tamit dinañ ko gis ci xadis bi nga xamante ne dina ñëw ci buntu bi tegu ci buntu bi tamit inshaa allah bi ci des moom mooy xadis suñu xadisu buntu bi mooy xadisu mawlaana abdullah ibnu abbas radiyallahu taala anhuma moom xadis boobu nag gisoon nañ ko ci xadis numéro cent quarante jotoon nañ ko gis mooy fi mu daan waxe maanaam ci euh, bi mi bi mi bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala nosee woon buntu boobu ne euh, baabu ghaslil wajhi bil yadayni min gharfatin wahida maanaam buntu raxas gi nga xamante ne moom la ñuy raxas xar ci ñaari loxo ak ñaari loxo waaye nag ci benn as bi nga xamante ne moom lañ koy as kon moo léegi nag mu daal di kon ñu gis ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa tàmbalee ci bunt bi maanaam ngir nag man di leeral ay mbir ne njàpp maanaam li nga xamante ne moom la kon ca njaal benn nga ne njàpp def na ko def benn benn naka noonu njàpp def na ko def ñaar ñaar niki noonu njàpp def na ko def ñett ñett loolu tamit maanaam te waruñu ko weesu loolu nga xamante ne moom la waxoon ci njaal benn gi loolu tey ni benn benn loolu moom mooy farata mm-hmm. loolu nag lay leeral fii insha allahu taala moo tax mu noté buntu bii mu tuddee ko baabul wudu'i buntu njàpp marratan marra benn benn mm-hmm. mu daal mu mu mu Euh, kon mu daal wax ne haddathana bi isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Yusuf te moom mooy Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi rahimahullahu ta'ala moom ibn Waqid ibn Usman ad mawlaahum euh, moom mi ngi gane adduna cent vingtième ane ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mi ngi génn adduna deux cent douzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom directement waaye ñu ci def ñëpp solo nañ ci moom waaye tamit day faaw day am intermédiaire ak dig-digle ku dox ci digganteem ak sëriñ boobu maanaam ci waa asxaabu kutubu sitta imam al-Bukhari rek la moo solo ci moom directement borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim wuute nañ ndax Muhammad ibn Yusuf bi al-Firyaabi la wala bokk al wala wala wala boog al-Bikandi la waaye li nga xamante ne moom la al imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala dog moom mooy ne Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi la waaye ku mel ne al imam al-Kirmani ak ba imam Badruddin al-Ayni rahmatullah alayhima ñoom dëppoo wuñ d'accord wuñ ci loolu maanaam d'accord wuñ moom la ndax euh, Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi maanaam bu solowee ci Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah maanaam ndax itam Sufyan bi euh, maanaam ndax Muhammad ibn Yusuf al-Firyaabi moom dafa solo xaasatan maam ci lu gën a jagoo ci Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri waaye terewut solo na tamit ci Sufyaan ibn Uyayna comme Muhammad ibn Yusuf al-Bikandi naka noonu tamit Muhammad ibn Yusuf al-Bikandi moom tamit solo na surtout ci Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri ci euh, ibn Uyayna waaye tamit euh, tamit euh, wuute am na ci ndax solo na ci Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri waaye ala kulli xaalin ñoom ñaan ñëpp ku ci mën a doon mbir mi du dàqonte waaye li mu gën a sax li mu gën a li gën a sax mooy ne Muhammad ibn Yusuf al-Firyaabi la ngir ne imaam al-Bukhari rahimahullah suy soloo ci Muhammad ibn Yusuf ci sëriñam bu tudd Muhammad ibn Yusuf muy soloo ci Sufyaan as-Sawri su fekkente ne al-Bikandi la daf koy préciser maanaam kon ñu xam ne kon Muhammad ibn Yusuf al-Firyaabi la amaa euh, ndax euh, moom dafa am maanaam nit noonu Sufyaan yi. maanaam ñaari Sufyaan yëpp muy sër waaye Sufyaan ibnu Uyayna ak Sufyaan ibnu Sa'id sawri ñoom ñëpp dañoo solo ci Zayd ibnu Aslam waaye Sufyaan ibnu euh, euh, Sufyaan as-Sawri Sufyaan ibnu Sa'id as-Sawri ak Sufyaan ibnu Uyayna ñoom ñaar ñëpp tamit Muhammad ibnu Yusuf ñaari Muhammad ibnu Yusuf yëpp dañoo solo ci ñoom comme ni nga xam ne ñaar imaam al-Bukhari noonu la solowee moom it ci ñaari Muhammad ibnu Yusuf yëpp maanaam loolu moom moo indi lënt lënt bi hmm. waaye li imam al-Hafiz ibn Hajar wax rahimahullahu taala wax loolu moom insha allah mooy li gën a dëgër amma li nga xamante ne moom mooy ne Muhammad ibn Yusuf al-Firyaabi euh, maanaam fi mu toll de toute façon ak ku mu mën a doon ci ñoom ñaar mbir mi du am problème xam nga loolu lañ doon wax gisoon nañ ko moom la ñuy wax al mu mu mu mu muttafiq wal muftariq mm-hmm. maanaam waaye maanaam naka lañ leen di mën di tàqalee waaye fii nga xamante ne loolu lii tamit li ñu loolu euh, day day day day tudd euh, bu fekkoon te ne comme fii ni mu waxee Sufyaan mm-hmm. loolu mu muhmal la tudd maanaam ndax dafa am lu ñuy wax mubham am loo xamante ne moom la ñuy wax muhmal mm-hmm. maanaam mubham mooy koo xamante ne dañ dañoo ne euh, am na benn waay wala am na góor gu wax wala am na sans benn tànta wala yu mel noonu loolu mubham la maanaam mooy xamuñu kan la comme euh, wa mubhamun voilà maa fiihi raawin lam yusam waaw mubham mooy bu fekkente ne kooku tudduñu turam amma bu fekkente ne nag foofu waaye fii bu fekkente ne dañ naan mal moom mooy ki nga xamante ne dañuy tudd turam mais xamuñu kan la ci ñoom ñaar maanaam kan la ci gaa yi tudd noonu waaye loolu du am problème su fekkente ne ñaar possibilité bi nekk ci ñoom ñëpp ay siqaat lañ maanaam loolu bu boobaa problème du am moo tax fii nii ala kulli xaalin problème amu fi waaye nag comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee li gën a dëgër mooy Muhammad ibn Yusuf al-Firyaabi la qaala haddathana Sufyaan te moom mooy ibn Sa'iid ibn Masruuq ak ibn Thawr as-Sawri muy Abu Abdullahi al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a adduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi génn àdduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom waa ashaabu kutubu sitta yëpp soloo nañ ay xadiisam mu ne an Zayd ibn Aslam te moom mooy Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usama rahimahullahu taala Abu Usama uh, uh, ak wala boog Abu Abdullah ñaar yëpp dañ ko koy dàqantele al-Madani boroom xam-xam fiqh bu mag boobu nga xamante ne ñoom seen waa kër Seydina Abdu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom moo leen goreel moom mi ngi génn àdduna cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom baayam mooy aslam bi nga xamante ne da daal bari lu mu doon ànd ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne saa sooy gis histoire wala ñuy wax qissa yi Seydina Umar radiyallahu anhu danaan gis na daf doon wax naan a na ànd ak aslam def nangam wala dem na aslam wax na ko nangam wala boog mission sangam jox na ko aslam wala nee na aslam wax defal nangam maanaam aslam boobu nag nga xamante ne mawlaa la ci moom moom mooy ki ko jaam bi bi nga xam ne moom moo ko goreeloon kii moom mooy euh, kii mooy doomam waaye moom itam moom mooy baayu Abdurrahman ibn Zayd bi nga xamante ne Euh, lu ci bëri bëri ci ngay fekk ci téere tafsir yi rawatina tafsiru imam at-Tabari rahimahullah muy wax naan euh, Abdu naan Ibn Zayd nee na nangam ci aaya sangam maanaam loolu Ibn Zayd boobu moom mooy Abdurrahman Ibn Zayd bii nga xamante ne mooy Abdurrahman Ibn Zayd Ibn Aslam bii maanaam Zayd Ibn Aslam bii mooy baayam mu ne an Ata Ibn Yasar te moom mooy borom xam-xamu Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam nga xamante ne mooy Ata Ibn Yasar al Seydina Sayyidat Maymuna radiyallahu ta'ala anha moom moo leen goreloon mooy Abu Yasar mooy dàqantalam wala boog Abu Muhammad wala Abu Abdullah al-Madani al bi nga xamante ne moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma maanaam kon muy muy Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib mm-hmm. Ibn Hashim Ibn Abd Manaf al radiyallahu taala anhuma wa koy dàqantele abul abbas mooy di di di baytaxu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy xabrul xabru xabrul umma wa turjumaanul qur'aan moom mi ngi génn gane adduna ñetti at laata gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna soixante-huitième année bi maanaam moom abdullah kon moom mu ne sayyidina abdullah ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma kon hadith bi waa maanaam ñi ci nekk ñoom ñëpp waa asxaabu kutubu sitta solo nañ seen ay xadis te sëriñ bi beneen bi ci def moom mooy ne euh, ñetti ñu mujj ñi ñoom ñëpp waa euh, a munawwara lañ ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, amma kon ñoom maanaam waa madina ñoom ñooy ñi nekk ci suuf càllale gi ci suuf ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci kaw ñoom ñooy waa Iraq ak Sham maanaam euh, beneen bi ci kon ñoom ñoo nekk ci càllale bi waaye kenn ci ñoom maanaam muy sëriñ bi sëriñu imam al-Bukhari rahimahullah moom rek moo soloo moom directement ci waa asxaabu kutubu sitta mu ne qaala maanaam mu ne an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na dafa wax ne tawadda'a maanaam jàpp na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam marratan marra benn benn maanaam kon xadis bi li nga xamante ne moom la ci wax mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp na te njàpp lépp benn benn bu ci nekk daf koo def benn benn xadis bi bokk na ci liñ ci jàngee moom mooy mën na nañoo nettali jëpp ba pare tënk jëf tënk nettali ji maanaam loolu benn la ñaareel bi ci def mooy day leeral ne riwaayat ndax ndax ndax xadis bi euh, li na ko ci beneen Euh, ci beneen càllale gi meneen beneen euh, xadis bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi mooy xadis numéro cent quarante bi naka noonu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee moom mooy ne xadis bi benn benn maanaam euh, mooy jàpp mooy riwaayat loolu loolu lu mën a ne la maanaam nga xam ne dañuy nettali dara waaye maanaa bi la ñuy indi waaye duñu indi wax ji yëpp ni mu nekkee beneen bi ci des mooy bokk na ci li nga xamante ne lañ ciy jànge moom mooy ne benn benn moom mooy farata maanaam képp koo xamante ne jàpp nga benn benn sa njàpp wér na loolu moom mooy li nga xamante ne tamit moom lañ ci jànget loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi fii hadith bii comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon imam al-Bukhari rahimahullah indi woon na ko ci hadith numéro cent quarante te foofu rek la ko indiwaat amma li nga xamante ne moom moo des maanaam moom mooy ñoom imaamu euh, euh, beneen bi ci des moom mooy ne imam al-Bukhari daf ci wéet wëlliif imam Muslim loolu tamit moom mooy beneen euh, particularité xadis bi amma imam Abu Dawud rahimahullah indi na ko xadis numéro 137 ak 138 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 42 imam an-Nasa'i moom indi na ko euh, moom xadis numéro 180 ak 101 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 411 kon xadis bi euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu des imaamu Muslim amma imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 1889 deux mille soixante douze deux mille quatre cent seize trois mille soixante treize ak trois mille cent treize imam al-Bukhari rahimahullahu taala teg ci ne baabul wudu'i marratayni marratayni baabul wudu'i buntum njàpp marratayni marratayni ñaar ñaar maanaam fii kon dafa indi xadis bii ngir leeral ne cër bu nekk ci njàpp tamit mëneef na ko raxas ñaar ñaar comme ni nga xamante ne noonu la cër bu nekk ci njàpp mënef na koo raxasee benn benn mu daal di wax maanaam comme te loolu dafay nekk loo xamante ne lu lu luy feddali maanaam ngëneel la maanaam te jàpp ñaar ñaar moom mooy li nga xam ne moom moo gën jàpp benn benn te loolu daan ci ñëw insha allahu taala ci ñetteelu xadis ci ci ci ci ñetteel ci ñaareel ci beneen buntu bi nga xamante ne moom mooy tegu ci bunt bi insha allah mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Husayn ibn Isa ibn al-Husayn ibn Isa ibn Humran at-Ta'i moom ñu koy dàqantele Abu Abu Abu Ali al-Khurasani rahimahullahu taala moom mu nekkoon siqa boo xam maanaam siqa nekk tamit koo xamante ne waa ashabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam ba mu des imam at-Tirmidhi ak Ibn Maaja rahmatullah alayhima imam al-Bukhari solo na moom ñaar fukki xadiis ak ñett mi ngi génn àdduna deux cent quarante-septième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Yunus ibn Muhammad te mooy al-Mu'addib mooy Yunus ibn Muhammad ibn Muslim mu ñu koy dàqantele Abu Muhammad al-Baghdadi al-Muallim al-Mu'addib al-Hafiz dañ koy wax al-Mu'addib ngir ne teg maanaam mooy ki daan yaraate ndax xam ngeen ni buur yi Euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ba léegi boo demee ci réew yi nga xamante ne dañoo am ay buur dañuy jël seen doom yi bu ñu amee ay doom dafa am ñoo xamante ne ay jàngalekat lañ dekk nekk ñoo xamante ne dañoo mën a yaraate te dañ ciy siiw te cee spécialisé wu ñooñu la ñuy jël seen doom yi jox leen ko bu ko defee ñu jàngal leen làkk jàngal leen wax jàngal leen yéen a teggini jàngal leen nu ñuy doxale ba pare jël alal bu bari jox leen ba noppi bàyyi leen nag ñoom nga xam ne dañ leen di jox droit ci ñoom ci lépp ba ñu mën leen a dóor sax suñ sañee maanaam nga xamante ne dañu leen di jox loolu comme ba léegi nii bu dëkk réew yi am buur noonu la ñuy demee maanaam seen doom yi duñ leen bàyyi noonu lu tax parce que dañuy xam ne kii bés mën naa jékki-jékki nekk buur maanaam day nekki kilifa de toute façon kon moom faaw ñu waajal ko maanaam léegi nag kii nag nga xam ne mooy euh, imam bii mooy Yunus ibnu Muhammad ibnu Muslim mooy euh, Abu Muhammad al-Baghdadi bi rahimahullah moom dafa bokkoon ci ñooñu maanaam moom loolu la daan liggéey maanaam loolu la daan def nga xamante ne buur yu bare bari moom yar na leen maanaam nga xamante ne noon la xale yu bari ci ñi yoon nguur gi maanaam moom yar na leen loolu moom moo moo taxoon sax loolu moo ko préoccupé woon ba tax bëriwul woon lu mu doon solo ci ay xeet ay xadiis mm. moo tax bëriwul lu muy soloo waaye fiqa bu mag a mag la rahimahullahu taala mi ngi génn adduna deux cent septième année ginnaaw gàddaa yu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Fulayh ibnu Sulaymaan te moom mooy Fulayh ibnu Sulaymaan ibnu Abil Mughira mooy ñu koy dàqantele Abu Yahya waaye nag Fulayh lëg maanaam bi moom moo gën a siiw ci moom muy al-Adawi mawlaahum rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna ci mujjantelu fanu maanaam saxaaba yi radiyallahu taala anhum moom lu tuuti la xaw a mage mooy année fin année quatre-vingt-dix maanaam début année quatre-vingt-dix yi nga xamante ne saxaaba yu bari maanaam foofu ci jamono jooju luñ génnee adduna maanaam moom moom moo mag na imaam imaam maanaam Malik ibn Anas maanaam imaamu Malik imaamu daaru hijra moom moo ko magee tuuti ak ñoom Sufyaan euh, moom ak ñoom euh, Layth ibn Sa'd rahmatullah alayhim maanaam ak gàngoor googu ñooñu moom moo leen xaw a mag tuuti waaye ay maas lañu moom mi ngi génn àdduna 168e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siqala moom tamit mu ne an Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm moom doomu Abu Bakr ibn Hazm bi nga xamante ne moom lañ gisoon te bokk ci waa ashaab te bokk ci bokk ci. fuqaha as-sab'a yi mooy Abdullah ibn Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari al-Hazmi rahimahullahu ta'ala ñu koy dàqantale Abu Bakr wala Abu Muhammad moom mi ngi génn adduna cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom maanaam ñii ñëpp mu ne an Abbad ibn Tamim waxoon nañ leen la Abbad ibn Tamim moom rek moom mooy moom saxaaba la woon maanaam te loolu mooy li gën a dëgër ci ay mbiram moom mi ngi gànna moom mi ngi euh, Abbad ibn Tamim al ansari al mazini rahimahullah moom euh, bay do maanaam jarbaat la ci Abdul euh, ci Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma moom ci moom dong tamit la solo la solo moom moo solo tamit xadiis bu siiw boobu nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naan maa bayna qabri wa raw rawdun min riyadil janna xadis bu siiw boobu nga xam ne li dig dox sama diggante euh, euh, bàmmeel ak euh, minbar bi yow tool la ci toolu àjjana yi maanaam xadis boobu moom mi moo ko soloo ci sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala moom rek moom rek ci moom rek la soloo xamuñu ci keneen ku mu soloo ku dul moom moom itam moom mi ngi génn àdduna yawmal xarra comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon ci 63e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci xew-xew bu màgg boobu ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalam euh, moom mu ne an abdullahi ibnu zayd te mooy abdullahi ibnu zayd ibnu aasim ibnu kaaba al ansari al mazini an najjari rahimahullahu taala ñu koy dàqantale abu muhammad al madani radiyallahu taala anhu moom tamit ci xew-xew boobu ci yawmul harra ci la génnee adduna ci 63e année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam Abbad ibn Tamim bi tamit waxoon nañ ne ne la euh, moom ab bi muy ndax waxoon na ne yowmul xandaq moom juróomi at la amoon hmm. fekke woon na ko waaye booba juróomi at la amoon ci jigéen ña la nekkoon hmm. maanaam boobu kon euh, loolu tamit moo tax ñu boole ko ci saxaaba yi ci bu ñu xoolee ci wàllu martaba waaye bu ñu xoolee ci wàllu riwaaya moom mu bokk ci taabi'i yi ndax moom soloowul xadiis directement ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon hadith bi ñoom waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp euh, solo nañu euh, maanaam solo nañu ñi fi nekk ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu des ne euh, imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullah alayhima solo wuñ ci Husayn ibn Isa maanaam kon mu ne mu anna nabiyya nee na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a dafa jàpp marratayni marratayni ñaar ñaar maanaam hadith bi bokk maanaam euh, insha allahu taala daañ ci gën a ñëw ci maanaam li nga xam ne moom mooy teqantal bi nga xamante ne moom la ci am waaye xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala leeralul ndax ne maanaam xadis bële la waaw wala déet maanaam euh, leeralul ne euh, ndax xadisu bi nga xamante ne mooy bii ndax moom mooy xadisu bi nga xamante ne insha allah taala daañ ko gis ci teqantal waaye ndax boobu lan mooy dafa am problème bu ci nekk mooy ne boobu noonu dañ ci gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàpp waaye jàppwul ci xadis boobu ñaar ñaar maanaam foofu dafa jàpp am na yoo xam te ne ñett la ko raxas comme xar kanam bi ni niki noonu loxo yi ci la raxas ñaar ñaar niki noonu bopp bi ma benn yoon la ko masaa waaye tànk yi tamit da benn yoon rek la ko raxas maanaam kon nga gis ne foofu du ñaar ñaar du marratayni marratayni waaye amaan na te ndolool moom moo tax affaire bi am nekk problème ci al imaam al-Hafiz ibn rahimahullahu ta'ala waaye nag imaam Ahmad ibn Hanbal moom soloo na jëmmi xadiis bi nga xamante ne dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàpp na ñaar ñaar te te xadiis bi la maanaam kon ñu gisee ci ne du bokkut ak xadiis ba le maanaam xadiis bi ak boobu du benn euh, kon loolu bokk na comme liñ ciy jàngee ndax lu tax du benn euh, mooy ne bokkuñu ruwaat bokkuñu maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo soloo xadis bi donte ci ba ci Abbad ibn Tamim benn la an Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma waaye maanaam au moment où gi du benn maanaam ndax xew-xew yi mën naa wuute maanaam nga xam ne dafay wax ne yeneen bi sallallahu gis naa ko mu jàpp ñaar ñaar loolu bokkul ak bi nga xamante ne ndax fii moom loolu la nettali te ruwaat yëpp ay siqaat lañ ñu wóor lañ ay udul lañ ba pare imam Ahmad ibn Hanbal tamit soloo na ko ci beneen càllale boo xamante ne Euh, euh, euh, ci Abdullah ibn Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm ci la jóge an Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma te boobu tamit dafa wax ne ñaar ñaar la jàppoo kon ba tey nga gis ne lu jëmmi xadis bële waaye fii mu am beneen mbir boo xamante ne mat naa leeral moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa kon fii bu jàppoo ñaar ñaar maanaam kon bu ñu gisee ni jàpp na ñaar ñaar dañu xam ne kon jàpp ñaar ñaar mën naa ne maanaam jàpp ñaar ñaar mën naa nekk mooy cër bu nekk nga jàpp ko ñaar yo ñaar ñaar te loolu tamit bu boobaa ñaareel bi ngëneel la ndax benn bi moom mooy farata beneen euh, beneen bi ci des moom mooy comme ni ñu gise woon ci xadis bi ñu weesu moo tax xadis bi imam ahmad rek moo ko solowaat rahimahullah ci xadis numéro seize mille quatre cent soixante-quatre rahimahullahu taala mu ne qaala bil isnaad qaala baabul wudu'i salaasan salaasan mm. maanaam baabul wudu'i buntu njàpp salaasan salaasan ah waa taxrij moom lañ la wax ne la imam Ahmad rek moo ko solowaat amul maanaam ci waa ashabu kutubu sitta ñoom ñëpp kenn solowaatul xadiis bii mm. maanaam ci walla ci nii maanaam imam al-Bukhari rek moo ko soloo ci waa ashabu kutubu sitta mm. imam Ahmad ibn Hanbal rek moom moo ko soloo ci xadiis numéro seize mille seize mille quatre cent soixante quatre mu ne kon euh, baabul wudu'i salaasan salaasan hmm. maanaam buntu njàpp baabul wudu'i buntu njàpp salaasan salaasan ñett ñett hmm. maanaam mooy ne kon nga xam ne fii nag cër yëpp ñett yoon lañ koy defee insha allahu taala ci hadith bi ci la ñuy gisee teqantal yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di gis ci wàll gi maanaam li nga xam ne moom moo mat a leeral moom mooy ne njàpp li kon boo ko defee benn yoon benn yoon day daal di doy hmm. comme ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullah indee ci njàlbéen bi ci buntu bu njëkk manaam hmm. euh, ndax njàpp comme ni ko alquran waxe maanaam ñeent yooyu rek la te yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la wax arabi bi ne ko tawadda kama amaraka allah hmm. comme ni mu nekkee ci xadis bu nekk ci sunanu imam at-Tirmidhi niki noonu imam al-Hakim rahimahullahu rahmatullahi alayhima ñoom ñaar ñëpp indi nañ ko nga xamante ne dafa wax ye ci kaw kaw bi ne ko defal comme ni la yàlla digale te mooy li nekk ci aaya bi mooy na nga raxas sa xar kanam raxas sa loxo ba ci conc yi nga masaa sa bopp te raxas sa tànk ba ci dojoor yi loolu nag moom mooy li nga xamante ne kon moom la ñuy maanaam mooy farata ci njàpp loolu képp koo xamante ne def na ko sa njàpp wér na waaye yelloowul ci jullit mu xam ne njàpp bii yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daanul doxale lu dul li nga doxale neneen yow loolu moom yelloowul ci jullit te yelloowul rawatina ki nga xamante ne dafa soobu yoonu yoonu yoonu yàlla maanaam bëgg jaamu boromam subhaanahu wa taala te bëgg ngërëmal boromam subhaanahu wa taala mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaysi te moom mooy Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ñoo ko al-Uwaysi al-Amiri al-Uwaysi rahimahullahu ta'ala dakkantalam moo nekkoon Abul Qasim moom Abdullah Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaysi mi ngi génn adduna ci lu jegeñ deux cent onzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu wax ne deux cent vingtième année bi la. Euh, bokk na ci sey sëriñu imam maanaam waa madinatul munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bokk na ci sëriñ yi gën a mag ci sëriñu imam al-Bukhari yi rahmatullah alayhi ndax imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa bari lu mu sol maanaam soloo na ci moom lu bari waaye moom al-Uwaysi rahimahullah dégg na Muwatta ci imaamu Malik rahimahullahu taala maanaam am na benn wàll bu mu ko ci moom waaye am na geneen wàll goo xamante ne dégg ko ci moom daf koo jàng rek comme ni nga xam nam da koo jàng maanaam ci bil ijaaza la ko solowee imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom ay xadis yoo xam ne ci imaamu Malik la ko jëlee rahimahullah am na yeneen i xadis yoo xamante ne daf koo solo waaye solo waaye solowu ko ci imaamu Malik rahimahullah am na xadis yuñ ci romboon amma imam eh, Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom ñaar ñoom li ñu soloo ci moom yëpp mooy rek li imam al-Bukhari soloo ci moom maanaam bépp hadith boo xamante ne gis nga ko ci sunan yi fekk eh, daf maanaam ci eh, sunan yi nga fekk mu ne ñu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaysi bi xamal ni hadith boobu mi ngi ci sahih imam al-Bukhari rahimahullah amma imaamu muslim rahimahullahu ta'ala solowul ci moom benn xadis mu ne qaala haddathani ibrahim ibn saada te moom mooy ibrahim ibn saada ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn abdurrahman ibn awf radiyallahu ta'ala an jami' al-qurashi az-zuhri maanaam moom euh, kon sët la ci sayyidina abdurrahman ibn awf maanaam nga gis ne Seydina Abdurrahman ibn Awf waa këram ay boroomi xam-xam lañu woon radiyallahu taala anil jami' moom kon Ibrahim ibn Sa'd mooy Abu Ishaq al-Madani rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an ibn Shihab maanaam moom ah, moom waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ay xadiisam an ibn Shihab te mooy Muhammad ibn Muslim comme niñ ko gisee woon ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekkoon Abu Bakr mu gane adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi am soixante-quinze ans moom ci loolu la génnee adduna Euh, moom euh, imam az-Zuhri rahimahullahu taala mooy moom daanaka jarul ñuy yàgg ci ay mbiram ngir xam màgg gi nga xamante ne moom la màgg rahimahullahu taala mu ne anna Ata ibn Yazid te moom gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi wees muy Ata ibn Yazid al-Laysi al-Jundai Abu Muhammad wala boog Abu Zayd mooy ñooy dàqantalam al-Madani maanaam euh, rahimahullahu taala te waxoon nañ na Ata yi nga xamante ne ñoom ñoo ci Euh, am euh, euh, rahimahullah mi ngi génn àdduna cent septième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sitta ñoom ñëpp solo nañ ci moom mu ne axbarahoo ne solo na xabaare na ko ne anna umrana maanaam anna umran te moom mooy mawla humrana te mooy mawla usman mooy ki nga xamante ne jaamu boo xamante ne la sayyidna usman moo ko goreel ndax Euh, Xaalid ibn Walid radiyallahu taala anhu moo ko jàppoon jaam maanaam ci xare moo ko jàppoon jaam waaye gannaaw ga ba mu gisee xel mu rëy rëy bi nga xam ne moom la àndal agit it mi nga xamante ne sell te gi nekk ci moom ginnaaw bi mu tuubee mu daan koy may Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu daal koy goreel mm-hmm. boole ko ci àndandoom yi nga xamante ne ñoom ñooy àndandoom yi gën a jege moom mooy kon Humraan ibn Abaan bu hmm. nga xamante ne moom euh, tamit euh, euh, Mawla Usmaan ibn Affaan hmm. maanaam kon moom mi ngi génn adduna soixante-quinzième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam maanaam euh, moom mu ne axbarahu xabaare na ko annahu naka moom raa gis na Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu mooy Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams mu bokk ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-Qurashi mooy amirul mu'miniina Zunnurayni euh, dakkantaam nekkoon Abu Abdullah wala boog Abu Amr ngir ne Amr moom mooy euh, doomam la maanaam Abdullah nag mooy doomam bi nga xamante ne moom la ko Sayyidatu Ruqayya euh, juraloon maanaam moom mu ngi génn àdduna moo tax xale boobu mu ngi génn àdduna ci fekk mi ngi am fukki mi ngi am euh, fukki at ak juróom benn ci ñeenteelu at ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm. euh, moom Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ci njëkk a gàddaay moom dem ca ni ki noonu gàddaay na ñaari maanaam gàddaay na dem ma Madinatul Munawwara ala saakine afdalu salaatu wa salaam moom moo tax moom mooy borom ñaar ñaari ndax gàddaay na ñaari yoon dem jóge na Makka dem ñaari Madina niki noonu moom mooy ki borom ki yor ñaari leer yi ndax moom mooy boroom ñaari leer yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko may sayyidatu Ruqayya salaam mu daal di génn adduna mu daal di koy may ba moo tax ba muy génn adduna mooy bi ñuy jugee Badar maanaam bi ñuy jóge xare Badar looloo tax dimutoon ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko toogal fii bul dem moo tax maanaam toogal nga toppatoo. Euh, sayyidat Ruqayya eh, nga toppatoo soxna si mu daal di koy toppatoo looloo tax demutoon moo tax bi mu dellu see nag nga xamante ne moo tax moom dafa yor attey ku xeex biir Badar donte nekkutoon Badar moom moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dara du la rëcc moo tax mu yor attey ku xeex Badar ba mu dellu see tamit li nga xamante ne moom mooy nda lañ fa nda lañ fa mànge maanaam moom mooy euh, butin yi lañ fa mànge loola daf ko boole woon ci ñi ñiñ doon sédd maanaam daf ko caa sédd ngir ne moom moo xeexi ji woon ñoo bokk atte maanaam loolu moom moo tax Seydina Usman radiyallahu taala anhu donte fekkiwul Badar ci jëmmam waaye fekke na ko ci xolam ci jë ci ci ruuxam maanaam loolu moom atte ku teew Badar la yor radiyallahu taala anhu nit ki noonu bokk na ci li nga xamante ne moom mooy ay jalooreem moom mooy bay'atu ridwaan moom mii moo tax nga xamante ne moom mii nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi bi muy jaayante ndax moom lañ doon rumeur bi doon wax ne moom moo moom la ñu rey loolu moom moo tax mu daal di euh, mu daal di euh, ñëw moo tax mu daal di ñëw Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax ne nañu jaayante te képp ku jaayante borom bi subhaanahu wa gërëm la subhaanallah moom mooy sababu gërëm gu mag gu rëy gi nga xamante ne ñi fekke bay at ridwaan yëpp ngërëm googu lañ am maanaam moom Seydina Usmaan mooy sabab bi radiyallahu taala anhu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sam loxo bii moom moo taxaw sama taxawaayu loxo man sama loxo beneen bii moom moo taxaw loxo taxawaayu Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu est-ce que kooku nga xam ne sayyidul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loxo yenente bi la taxawee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag waa ashaabu kutubu si maanaam euh, ci téere ci xadis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soloo nañ ci moom cent quarante-six xadis imam al-Bukhari rahimahullahu taala am na ci fukk ak benn mooy onze xadis mi ngi génn adduna maanaam moom mi ngi jël xilaafa gi bi sayyidna Omar radiyallahu ta'ala moom mooy ñetteelu xalifa yi ci xulafaa ur-rashidin de imaam yi nga xamante ne ñoom dañ ñoom ay mooy mooy imaam yu ñi ñi ñu màgg ñi radiyallahu ta'ala anhum maanaam ci ñaar fukkeelu at ak ñett ci jeexital mooy moom bi awwalu muharram maanaam njaalbeenu muharram ci ñaar fukkeelu at ak ñeent moom ci la jël xilaafa gi ginnaaw maanaam maanaam moom ci la nekk xalifa mooy euh, l'an 24 nit euh, niki noonu euh, bi nga xamante ne fitna bi dafa dafa jógoon parce que dafa bari luñ ko doon tu ko doon tuumaal maanaam comme quoi nit ñi tout le temps dañuy feet lu ñu tuddee la petite bête maanaam mooy ci loo xamante ne dara xewu ci waaye dañ koy xool lu lu demee nekk naan euh, maanaam naan moom ay mbokkam la jël def leen fal leen maanaam masalan lu mel noonu maanaam loolu dëgg la waaye dafa fekk ne ñooñu dañoo amoon tamit compétence bi tax ñu teg leen fa ñu leen teg te loolu moom gis-gisam la woon ñaareel bi ci def moom mooy lu deme nekke dañ ko doon tuumaal maanaam ma ndax jaaroo yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu bindoon muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ngi koy sàttaliku gisoon nañ ko ci kitaabul ilm jaaro boobu bi fi sëy bi sallallahu alayhi wasallam jógee sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu moo ko yoroon niki noonu bi sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu jógee sayyidina omar moom moo ko jëloon radiyallahu ta'ala anhu niki noonu bi fi sayyidina omar radiyallahu anhu jógee nag sayyidina usman lañ ko jox radiyallahu ta'ala anhu mu daal di euh, dem ci teen bu ñu tuddee biiru arif maanaam jaaro ba daanu fa riir maanaam jaaro ba léegi nag riir boobu mu réer nag maanaam gars yi nag loolu nag indi coow lu rëy rëy ne lii day symbole la moom problème la lii daal nangam nangam voilà maanaam ak yu mel noonu fàtte ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne man fanaan naa guddi ba guddi jeex déggu ma ci lenn lu dul di ñaanal Seydina Usman radiyallahu taala anhu fàtte ne moom mooy sababu ñi nga xamante ne ñoom la yàlla gërëm ngërëm goo xamante ne dootul dogati ba faw te lii ko am ci barke Seydina Usman lañ ko amee radiyallahu taala anhu fàtte ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne man lu tax ba duma am kersa ci koo xam ne malaaka yi dañoo am kersa ci moom radiyallahu taala anhu maanaam moom mooy Seydina Usman du nuurayni borom kersa bi borom radiyallahu taala anhu ardaahu annabi Euh, moom mi ngi génn moom euh, euh, mi ngi génn adduna bisu ajjuma mu tombé ak fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru dul xijja atum fanweer ak juróom maanaam trente-cinquième année dix-huit dul xijja trente-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk mi ngi amoon quatre-vingt-deux ans maanaam juróom-ñett fukki ak ñaar ñu rob ko bisub samedi bi nga xamante ne moom moo ci tegu ca Madinatul Munawwara ca Baqiya ala saakina afdal satam ci guddik samedi bi ci lañ ko rab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'aliyal firdawsi maswaahu wa ma'waahu moom moo ñu nettali njàppal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne sayyidna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu daa dafa laaj dafa woo bi ina in ci ndab boo xamante ne mu ne fa afraga ala kaffayhi fa afraga mu daal di sotti ala kaffayhi ci tinqami salaasa marratin salaasa miraarin ñetti yoon maanaam ndax ci riwaayat al asili ak bu karima maanaam ñaar yooyu ñaari riwaayat bu al asili ak bu karima ibn ahmad bint ahmad ah, al marwaziya rahmatullah alayhima ñoom al salaasa marratin moo ci ñëw hmm. maanaam mu ne eh, kon ñu mu sotti ci loxoom ñetti yoon fa ghasalahuma mu daal di leen di raxas summa topp adxala mu daal di dugal yaminahu ndey jooram fil inaa i ci ndable maanaam kon fii dañ ci xamee ne bu ñu ye <coughs> dañ ciy xamee ne ñuy jàpp dañu njëkk raxas loxo dañu jëkk raxas loxo bi euh, ñakk yoon loolu la ñuy njëkke su fekkente ne loolu mooy su fekkente ne dañoo am ndab bala maa dugal bu fekkente ne dañoo amee ndab bala maa dugal loxo bi ci ndab li damay raxas sama loxo ba pare ñetti yoon loolu boo bu fekkente ne nag léegi satala la wala loo xamante ne dama koy sottee loolu bu boobaa amul problème maanaam damay sotti rek raxas sama loxo tamit ñetti yoon yooyu mu bokk ci li nga xamante ne ci sunnay njàpp la bokk insha allahu taala teqantal ak wuute yi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yu am rahmatullahi alayhim dinañ ko leeral insha allahu taala buñ ci yegsee waaye dañuy jël ndab li sotti muy benn nga nga maanaam bu fekk da ngay da ngay daal di kon njëkk sotti ñetti yoon nga raxas ko doog a jël sa loxo dugal ko ci ci ndab li waaye bu boobaa comme que dañuy sotti bu fekkente ne da ngay sottee loo xamante ne comme butéel bi la bu boobaa nii ngay féetale sa loxo sa butéel bi waaye su fekkente ne ndab la fii nga koy tege bu boobaa nga tegee ko nii ci sa ndeyjoor bu ko defee ngay tibbee nii bi raxas maanaam lool moom mooy ñaari teq mooy teqantal bi nga xamante ne moom moo am ci buntu boobu ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom moo am maanaam mu ne mu ne mu raxas ko kon ñetti yoon loolu tamit dañ ci xamee ni kon ñetti yoon lañ koy raxas mu ne faxasalahuma mu daal di koy raxas summa topp add xala mu dugal yaminohu ndeyjooram ci inaa i ci ndable fa madda ma ba wastanshaqa maanaam fa madd mada mu daa di gallax di ko waxtaan saqa mu daa di tamit sarax ndi ko lii tamit li nga xamante ne moom la wax maanaam mu ne summa topp maanaam mooy dañ mooy dañ ci gis ne gallax ndi ak sarax dafa bokk ci njàpp maanaam te loolu dañ koy def mooy nam te te dañ koy def tamit ñetti yoon waaye fii léeralul ñaata yoon la ko def waaye ñetti yoon la ci yeneeni riwaayaat te insha allah taala danañ gën a ñëw ci leeral gi nga xamante ne moom mooy ci buntu boobu maanaam mu ne kon nag dañuy gallax ndiko niki noonu dañuy sarax sarax ndiko waaye wa am na ci riwaaya mooy waxtaan sara maanaam mu fiiru maanaam nag fiiru te loolu daañ gën a ñëw ci ci tekkantalu an ci euh, an maanaam lan mooy dox diggante sarax ndiko a fiiru daañ ci ñëw insha allahu taala waaye mu ne kon nag dafa gallax ndiko sarax ndiko mu ne summa topp gasala mu daal di raxas wajhahu xar kanamam maanaam xar kanam nag moom mi ngi tàmbalee fii karaw yi di saxe fii fii la tàmbalee xar kanam niki noonu fii karaw yi jaar fii nii noonu la jaare ba ci cat nopp yi maanaam di li mi ngi tàmbalee fii ci fi karaw gi di saxee ci kaw niki noonu mi ngi wàcc ba ci ba ci sikkim bi fii nii maanaam fi sikkim bi nekk nii ci kanam niki noonu mi ngi tàmbalee ci nopp yi fii mu tàmbalee nopp yi cat nopp yi fi mujjee ba ci beneen cetu nopp yi loolu moom mooy euh, xar kanam bu boobaa bu fekkente ne day moo tax baat bi kenn du wax ne dafa sëlmu ndax baatu sëlmu euh, moo gën a tuuti baatu raxas xar ndax sëlmu moom nii rek la waaye raxas xar kanam mooy lépp lépp ngay raxas te ndax al xar kanam maanaam al wajh mu ngi jógee ci baat bi ñuy tuddee al muwaajaha mooy jàkkaarloo loolu moom moo tax euh, nit ki su fekkente ne dafay raxas xar kanamam bu fekkente ne loolu moom moo tax su dee dafa am sikkim nag comme ni nga xamante ne bu boobaa ñaari teqan teqantal moo ci am mooy su fekkee sikkim bi dafa yaatu maanaam dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa fatt bu boobaa dañuy raxas sikkim bi nga xamante ne dafa fatt euh, maanaam bu boobaa duñ ko duñ ko duñ duñ ko xàll waaye su fekkente ne nag sikkim bi dafa woyof bu boobaa dañ koy xàll bu ko defee xa euh, ndox mi mën a dugg ci digg ci maanaam mën a laal der bi ndax lan ndax xar kanam ndax li nga jàkkaarloo rek la waaye tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim xatta ci biir ngiiru imam Malik rahimahullah wuute nañ ndax ki nga xamante ne dafa am ay faas maanaam nga xam ne sikkim bi dafa am maanaam dafa ñëw ba ci bopp bi maanaam sikkim bi karawu sikkim bi dafa sax ba jokkaloo ak bopp bi ndax diggante boobu ak diggante nopp yi dañ koy raxas waaw wala déet loolu tamit boroom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah alayhim ñetteelu wax ji moom mooy su fekkente ne dafa maanaam amul bu boobaa maanaam dañ ko dañ maanaam ñetteelu wax ji mooy mooy mooy mooy su fekkente ne dafa dafa dëll bu boobaa duñ ko duñ ko duñ duñ duñu raxas ba foofa su fekkente ne dëllul moom mooy bu boobaa dañ koy raxasaat dañ koy raxas loolu mooy ñetteelu wax bi kon li nga xamante ne tamit moom mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, li nga euh, maanaam nan la ñuy xàmmewee sikkim bu dëll ak sikkim bu dëllul moom mooy ni mooy su fekkente ne nit ki boo jàkkaarloowee ak moom sikkim bi mel na noo xamante ne boo jàkkaarloowee ak moom di nga gis fi fi fi mu ne di nga gis euh, fi mu saxe di nga ko gis bu boobaa loolu mooy dëllul amma bu fekkente ne boo jàkkaarloo moom nag doo gis fi mu saxe loolu moom mooy dafa dëll maanaam kon loolu moom mooy ñaari ñaari euh, mooy teqantal boobu kon loolu moom mooy raxas xar kanam mboolem boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne raxas xar kanam dafa bokk ci faratay njàpp te képp koo xamante ne dafa jàpp te raxasul xar kanamam wala ma am lu ba lu mu bàyyi ci xar kanamam mooy njàppam di saxut maanaam njàppam li wérul loolu moom moo tax kon dañ koy raxas dañuy raxasaale mboolem waaye nag raxas gi tamit mooy rek li nga xamante ne mooy mooy mooy mu mat rek loolu rek lay tekki maanaam tekkiwul nga topp par cellule par cellule di xool ndax maanaam ndox mi laal ko waaw wala déet li muy tekki rek mooy nga matale loolu rek lay tekki et que ku la gis du gis ne am na lu def loolu rek moom mooy euh, loolu lay tekki Euh, beneen mbir bi nga xam ne te kon bu boobaa képp koo xamante ne ci sa masalan sa xar kanam gi dafa am euh, lu ci lu ci takk maanaam loo wala boog loo xamante ne masalan dafa am bën-bën boo xamante ne day tere ndox maanaam bu boobaa tamit foofu da ko war a bàyyi xel su ko defee ndax ndax boo boo boo laalee ndànk nii rek amaan na foofu noonu mu am ab déniir maanaam mu am bërëb boo xamante ne du du ko laal maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo mata bàyyi xel waaye bu fekkente ne loolu amu ci rek maanaam nu mu matalee rek loolu rek doy na beneen bi ci des moom mooy li nga xamante ne ñu bari duñ ko bàyyi xel ci la xar kanam moom mooy fii nga xamante ne mooy diggante bakkan bi ak euh, ak tuñ yi diggante boobu tamit mat naa bàyyi xel ni ki noonu diggante ñaari paxu bakkan yi loolu tamit ci hmm. raxas bi nga xamante ne moom la ñu raxasar kanam hmm. ak it dig fi nga xamante ne mooy diggante bakkan bi ak bët yi hmm. maanaam loolu itam ñu bañ koo fàtte beneen mbir bi nga xamante ne moom la ñuy jàngee ci buntu wàll gi moom mooy ne gallaxndiku gi ak seraxndiku gi yépp ci benn loxo la ko defee maanaam dafa gallaxndiku seraxndiku fiiru ci benn loxo la ko defee moo tax ndax bi mu waxee ne summa adxala yadahu summa adxala yaminahu fil inaa'i topp mu dugal ndeyjooram ci ndab li loolu dañ ci xamee ne dugal ndeyjoor di raxasee ndeyjoor moom mooy sunna niki noonu gisoon nañu ci hadith Mawlana Ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma ne bu ñuy raxas xar kanam gi mooy dañuy tibb ndox mi daa di def nii loxo bi daa di koy boole doog a raxas xar kanam gi ak ñaari loxo yi noonu lañ koy defee léegi beneen bi ci def moom mooy ne ah, su fekkente ne ah, moom moom moom moom mooy ne kon gallaxndiku gi ak seraxndiku gi ak fiiru gi ndax bi bi mu ne ginnaaw nga dugal loxo ndeyjooram la dugal bi ci de mu ne mu daa bi mu ko dugalee mu ne mu gallaxndiku seraxndiku maanaam noonu la wax maanaam te bu boobaa fiiru faw da ci topp day mm-hmm. am na ci yeneen riwaaya fa mad mada wastansara la maanaam te dafa fiiru mm-hmm. beneen bi ci def mooy mu raxas xar ba pare daal ci teg summa topp nag mm. xasala wajhahu mu doog a raxas xar kanamam maanaam kon ñu gis ni tekkantal boobu loolu mooy li nga xamante ne moom la sayyidna Usman def mm. radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa yadayhi ginnaaw gi tamit mu daal di raxas loxo bi ilal mirfaqayni ah, ba ci ah, ba ci ah, conc yi mm-hmm. salasa mirarin mu def ko ñetti yoon lii tamit lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne daanaka jamaahiru ulama dëppoo nañ ci ne bu ñuy raxas ba ci conc yi dañuy raxasaale conc yi doo loolu ngir ilaa bi nga xamante ne moom moo ci am maanaam mooy maa ilaa bii li muy tekk mooy maa maal mirfaqayni maanaam nga raxasaale conc yi mm-hmm. mu daal di ci teg summa topp masa maanaam loolu tamit kon dañ koy gis ne dañ ko dañ koo boole ci njàpp fii nag mu am benn teqantal boo xamante ne awaam yu bari dañ koy fàtte te te duñ ko bàyyi xel mooy su may raxas samay loxo raxas bi ma njëkk a sama loxo bii loolu wàññiwul dara ci raxas bi ma war a bi ma war a raxasaat fii su may raxasaale loxo yi maanaam ndax ñu bëree bëri ñu xasee ba raxas fii bu ñu raxas loxo yi dañuy def nii rek daal di raxas partie bii kese mm. bii ñu sàggane ko alors que déedéet maanaam raxas bii nga def nii loolu loolu bokkul ci farata yi loolu sunna la boo ko deful du yàq sa njàpp te kenn ci borom xam-xam yi rahmatullah waxul ne loolu soo ko deful faaw da war a reprendre an njàpp julli bi nga julli baaxul parce que woon sa loxo bi nga tàmbale amma te mais wuute ci war na wala warul parce que am na différence entre war na wala warul ndax raxas loxo yooyu zahiri yi rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne dafa war amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy mais dafa war bi tegtalewul ci ñoom foofu que chart la ci njàpp et que boo ko deful njàpp li lu baax mm-hmm. loolu foo ñu def différence bi mm-hmm. amma nag li nga xamante ne moom mooy raxas bi ñu war a raxas loxo yi ba ci conc yi kooku farata la soo ko deful te charte la ci njàpp maanaam farata la ponk la bokk plutôt ruknu la ci njàpp soo ko deful sa njàpp li du wér hmm. kon bu boobaa boo koy raxas nga raxasaale ko nii raxasaale loxo yi bu ñu naan xàll diggante baaraam yi foofu lañ ko waxe hmm. maanaam kon ci bërëb boobu lañ koy wax kon bu boobaa loolu tamit mu nekk loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel ci bu ñuy jàpp mu ne hmm. mu ne summa topp masaxa mu daal di masa bi ra'sihi ci boppam euh, fii tamit euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim <coughs> wuute nañu maanaam ci masxab yi maanaam ndax masa ndax fii euh, boroom xam-xamu fuqaha yi rahmatullah alayhim ñoom ñetti euh, euh, maanaam dañoo wuute ci masa bopp ginnaaw bi ñu dëppoowee ci ne farata la maanaam ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne farata la comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci al ci alquranul karim mooy wam saxu biiru uusikum waaye comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee fii mm-hmm. niki noonu noonu la ñëwee ci euh, alquran mooy ne baa bi maanaam boobu imam Ash-Shafi'i rahimahullahu taala wuute na ak mbooloo ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci lu ëpp ci loolu moo tax ñu ne famsahu bi ru'usikum na ngeen masaa ci seen bopp ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki rahmatullahi alayhim ak xanaa bi Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne masaa bi lépp bopp bi yëpp la war a masaa mm. loolu mooy li gën a siiw ci ñoom donte ci Maliki rahmatullahi alayhim am na maanaam mbooloo mu ci wax ne euh, sulus maanaam ceeru bopp bi buñ ko xësee ba masaa rek baax na maanaam te loolu mi ngi jugee ci xadis bi mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu as-sulus wa as-sulus kathir maanaam euh, ci geet ceer bi euh, maanaam ceer bi ñetteelu xaaj bi ndax ñetteelu xaaj bi lu bari la loolu am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom it dañuy sukkandikoo ci loolu waaye dañuy wax ne comme ñetteel bi dafa bari maanaam kon mooy ne bu ñu demee ba ca ñeenteel bi moo gën maanaam loolu moom moo tax ñoom jàpp nañ ne ñeenteel bi moom mooy li nga xamante ne mooy ñeenteelu xaaj ci bopp loolu soo ko masawee bari na maanaam loolu dana baax te bu boobaa ndax dafa dafa nekk ci limitu lu bari te loolu moom mooy kon li nga xamante ne maanaam bu que bu ñu nee da nga koy masa waxuñu ne pépp karaw bu ne nga masaa ko loolu waxuñu ko maanaam <laughs> loolu moom moo tax maanaam nga di ko topp naan nii di nii lu ne bu ne nga dugal ko te bopp bi lu nekk nga def ko ci noonu waxuñu lool maanaam masaa xam ngeen mooy lan mooy nga def nii rek nga def nii nga def nii nga dem nga dellu ci wax loolu mooy masaa maanaam jarul leneen maanaam jarul leneen comme te lii mooy li gën a màgg li ñu war a def li ku def loolu def nga di gën a màgg maanaam mooy boo jëlee ndox nii nga tooyal sa loxo nga daal di jël sa bopp nga def nii nii teg ko ci sa bopp bi teg ñaari loxo yi nii ci sa bopp bi nga dem nii ba ci doq gi loolu daañ ci ñëwaat insha allahu taala ci hadith sayyidina abdullah ibn zayd bi radiyallahu taala anhu boo defee nii boo dellu fii nii jeex na takk amul leneen looy defaat amul leneen mm-hmm. waaye euh, awaam yi da leen di gis ñuy def nii daal di def nii def nii lu ne maanaam nga gis masa bopp nga xamante ne normalement dans les CNTP euh, trois secondes lay jël au grand maximum mais <laughs> ñoom léegi <laughs> gis awaam yi léeg-léeg mu jëlal leen ay ay ay ay ay ay daanaka trente secondes jëm kaw ndax lu nekk la ñuy def loolu euh, mbir la moo xam ne quand lu problématique la beneen bi nga xamante ne moom mooy bi ci def mooy mooy kon maanaam wuute maanaam ma Shafi'i rahmatullah alayhim maanaam imam Shafi'i rahmatullah moom dafa ni lu néew maanaam comme biir uusikum bi ma baana baa bi daf ko def li maanaam mooy bi maanaam ci lenn ci bopp bi moom moo tax kon loo ci jota masa rek baax na maanaam loolu mooy waxu imam Shafi'i rahimahullah waaye ci masa waaw njiiram nag moo tax mu am ci ñuy dem ci biir loolu ba ñenn ñi sax dañuy dem ba naan ba ci ñetti pepp karaw boo ko defee baax na waaye loolu bokkut ak dëgg-dëgg xaqiiqatan boo xoolee waxu imam bi nga di ko luñutu di nga gis ne waxewu ko woon noonu moom rahimahullahu taala ngir ne lim ci jublu woon rek mooy ne lim bëgg a wax rek mooy lu tuuti dina baax waaye jubluwuti woon ba ci ay ñetti pepp karaw ak wala benn pepp karaw ay xeet yu mel noonu hmm. beneen biir bi nga xamante ne kon moom mooy euh, maanaam moom la wuutee ak boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci masa bopp loolu tam daan ci mooy mooy ñett ñett yi maanaam moom dafa gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam comme daf dañ ni yenente bi tawadda marratan marra mhm. bi ci def mooy tawadda marratayni marratayni ak tawadda salaasan salaasan jàpp na benn benn jàpp na ñaar ñaar jàpp na ñett ñett comme ni mu ñëwee ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas mhm. radiyallahu ta'ala anhuma loolu moom moo tax moom ñoom ñu ne kon ñetti ñett maanaam mooy sooy jàpp benn benn benn da ngay masa benn bopp bi benn yoon comme comme cër yi ci sooy ba masa sooy jàpp ñaar ñaar nga masa sa bopp ñaari yoon mi ngi noonu sooy jàpp nga ñett ñett nga masa sa bopp bi ñetti yoon waaye loolu maanaam ngir ne riwaaya boobu li ñuy tuddee mujmal la maanaam mooy dafa nekk loo xam ne dañ koo nettali ci lu global nii mm. comme ni nga xam ne bu ñu nee jàpp na benn benn waaye nag tekkantal bi mooy wane ne ndekete ñaar ñaar lañ koy maanaam tekkantal bi ci hadith yi ñu ñëw yëpp te tekkantal ko amul fenn fuñ ci waxee ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàpp masa bopp bi ñetti yoon mm. naam solo nañ ko ci lenn ci salaf yi rawatina ci sahaaba yi radiyallahu anhum waaye bariwuñu mm. waaye nag euh, amma ne ci yenente bi moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li nga xamante ne moom lañ soloo ci moom mooy ne moom jàppam yépp benn yoon lay masaa bopp bi loolu tamit di dëgëral ni kon masaa benn yoon lañ koy def kon masaa bopp benn yoon rek lañ koy lañ koy def te loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li sax comme ni mu ñëwee ci hadith sayyidina Usman bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne ah, summa masaha bi ra'si topp mu masaa ci boppam summa topp nag ah, ghasala mu daal di raxas bi bi rijli bi maanaam te te am na beneen problème bu ci am mooy ci côté maanaam mooy tey su fekkente ne nit ki te bopp comme dañ koo war a masaa nit ki tey bu fekkente ne dafa nelu nit ki bu neloo tey bu fekkonte ne dafay masaa bopp bi mu daal di masaa benn yoon daal di jëlaat masaa ñaari yoon jëlaat masaa ñetti yoon daanaka raxas lay doon maanaam bu boobaa <laughs> bu boobaa li nga xamante ne boobaa day daal di génn complètement ci meloom njàpp bi nga xamante ne dëgg-dëgg mooy li ñu war a def ci wàllu njàpp moom mooy ñum bopp dañ koy masaate kenn du ko raxas loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne mat naa bàyyi xel ah, amma li nga xamante ne moom mooy kon mu ne suma topp nag gasala mu daal di raxas rijlayhi loxo tànkami salaasa miraarin ñetti yoon mm-hmm. mu loolu tamit dañ ci xamee ni ndekete tànk ñetti yoon lañ koy raxas te loolu maanaam moom moom noon loolu moom moo tax mu ne summa topp la mu raxas riji euh, rijlayhi tànkam yi salaasa miraar ñetti yoon amma fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom li ñuy wax mooy benn yoon lañ koy raxas ba keroog muy set ngir dinañ ci ñëw ci hadith sayyidina abdullah ibnu zayd ibnu asim bi radiyallahu ta'ala anhuma waaye li ñu leen di tontu mooy ne raxas ko benn yoon loolu tegtalewul ne dañ koy raxas ba mu set rek teg maanaam tegtalewul ne ñetti yoon yi du sunna maanaam du ne sunna yi ñetti yoon la ngir ne xadis bi leer na naññ ci ne sunna ñetti yoon la mm. euh, ngir ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne loolu Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu bi muy jàngale lii daf koo jàngale ngir leeral li nga xam ne moom mooy njàpp yenente bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni nii la yenente bi doon jàppoo <coughs> te mboolem ñi toxal jàpp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Usman moo leen ci gën moo leen gën a takkook moom mm-hmm. benn ñaareel bi ci def moom mooy ne ñi mooy ne euh, moom maanaam jàngale li ci jublu woon ñett ñaareel bi ci def moom mooy yeneen riwaaya yi wax ne dafa raxas tànkam maanaam ni yenn saa sam daf koo raxas ba mu set loolu dàqontewul ak mu raxas mu nekk ne daf koo raxas ñetti yoon mm-hmm. maanaam moom mooy ne ñetti yoon la koy raxas waaye bu setut mën na koo raxas ba keroog muy set maanaam mën nañ maanaam bi mën naa am lool te bu fekkente ne comme li qaa'ida bi wax ne ad-dalilu idha tatarraqa alayhi al-ihtimal daxala fihi al-ijmal wa batala bihi al-istidlal maanaam dalil saa yoo xamante ne ay ay mën naa am mi ngi ci bëri na ci supposition yi bëri na ci rek bu boobaa day daal di commencer lëmu maanaam day nekk loo xamante ne imprécision daf ciy dugg te bu boobaa nga war cee mën a tegtaloo day daal di yàqu maanaam kon loolu moom moo tax hadith bii moom dafa précis alors que yële na le dafa am ay yu ñu ko mën a interpréter yoo xamante ne imprécision daf ci daal di duggaale bu boobaa nag istidlaal maam li ci teg loo day daal di yàqu maanaam kon li nga xam ne moom lañu gis ne moo gën a wér insha allah mooy ne ñetti yoon la ñuy raxas tànk te loolu comme ni nga xamante ne noonu la ñuy raxase loxo ñetti yoon noonu la ñuy raxase xar kanam ñetti yoon niki noonu bu ñu yeggee ci tànk yi tamit ñetti yoon lañ koy raxas te ñoom ñëpp beneen bi ci def moom mooy ne aaya bi loolu la tegtale maanaam aaya bi dafa ne nañu raxas li xar kanam yi daal di wax nañu raxas loxo yi tànk yi tamit dañ ko war a raxas maanaam kon bu boobaa dañuy gis ne yi ñuy raxas yi ñoom ñu niroo loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom moo gën a kemu beneen bi ci def moom mooy ne euh, bu ñu euh, maanaam mooy ñett ñett ñe mooy mooy mooy ne tox sox toxal nañ ci sayyidina Abdullahi ibnu Umar radiyallahu taala anhuma ànd ak moom daf doon wax naan ak isbaahu huwal inqaa'u yeneen koy fàttali bi mu waxee ne matal moom mooy mu rax ñu raxas ko ba mu set te gis nañu ne moom bi mu doon raxas ñett ñett la doon def waaye bu mu yegsee ci tànk yi daf koo raxas juróom-ñaari yoon maanaam ñu gis ne kon li mu ci namoon lu tax ñu ne parce que moom da doon gis ne xam nga tànk yi comme dañ koy dox ci biti bu boobaa moom raxas gi moo tax mu ko daan gën a raxas mu raxas ko ba juróom-ñaari yoon sax donte euh, xam nga raxas joobu mu ko raxas juróom-ñaari yoon ci njàpp bu mu jàpp mooy wane ne kon dañ maanaam mooy ne daf koo raxas ba mu set mooy kon ci loolu lañ mën a jël yóbbu ko ci hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma ne dafa raxas tànkam ñetti yoon maanaam daf ko raxas ba mu set maanaam mooy bu ñett yi doyul ñu raxas ba mu set rek hmm. maanaam loolu lay tekki hmm. mu ne mu ne kon nag euh, waaye loolu waaye waaye comme que jàpp maanaam loolu wuute gi maanaam dañoo def rek kii ci wuute gi waaye ko gis ne tamit ne raxas ba mu set maanaam benn yoon la ñuy raxas tànk bi tamit la li nga def tamit dara nekku ci lu baax la am na ay borom yu xam-xam yu mag a mag yu rëy nekk ay nitu yàlla yu sell ñoo xamante ne loolu lañ mës a def seenu dund maanaam kon loolu amul benn problème maanaam mboolem wuute yi ñuy wax fii tamit non yooyu taxawaay rek la dégg nga mu ne euh, ne summa topp gasala mu kon rijlay tànkami salaasa miraar ñetti yoon ilal ka'bayni ba ci dojoore mm-hmm. topp mu wax laa ilaha illa allah wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man képp koo xamante ne tawadda a jàpp na naxwa lu lu yemmook lu nurook wudu yi sama njàpp summa topp salla mu daal di julli rak'atayni ñaari rakka laa yu xaddisu te waxtaanul fiihimaa ci ñaari rakka yooyu nafsoo ak boppam xufira def na jéggale la hoo ñeel ko maa lépp li nga xamante ne taqaddama jiitu na min dambihi ci ay bàkkaaram maanaam mu ne kon képp koo xamante ne da ngaa jàpp da ngaa jàpp maanaam jàpp lu mel nii bu mel nii bii ma def maanaam loolu moo lay wan ne Euh, ne Seydina Usmaan radiyallahu wa li mu maanaam bàyyi xel bi mu bàyyi xel xeetu njàpp gi moo tax xadiisam bi nekk cosaan nekk cosaan moo gën a dëgër ci mboolem xadiis yi nga xamante ne dañuy wax ci njàpp yent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare gën koo leeral moo tax xadiis bii nekk cosaan mu ne képp koo xamante ne dangaa jàpp jàpp goo xam ne nahwa wudu'i hadha te waxul misla wudu'i hadha waaye nahwa lu jege maanaam mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni muy defee mbir mi ba mu jag loolu kenn mënu koo toppandoo ba mu jege nii yenent bi sallallahu alayhi wasallam bosam jege loolu mënta ne waaye nag nga def ko ni nga xamante ne maanaam day def ba nuróob loola ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam njàppam la cay daje ci ay xeeti mbóot ak i xeeti leer ak i xeeti xaqaaj loolu mënta daje ci njàppal keneen ku dul moom ngir fa mu yegg la keneen yeggul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag képp ku def lu mel nii maanaam lu ko nuru bu boobaa mu ne topp nag mu daal di say teg julli ñaari rakka lool tamit dañ ci xamee ne njàpp buñ gënnaaw jàpp gi maanaam dañ ciy teg julli ñaari rakka rakka yooyu la yenn ci nit yàlla yu tuddee rakka tay sukkur maanaam ñaari rakkaay ngërëm ndax comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe ne euh, maa yuridu llahu li yaj'ala alaykum fi diini min harajin walakin li yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun dégg ngeen wax bi maanaam bi mu waxee jàpp ak càngaayal farata ak yu mel noonu ba noppi daf ne yàlla namul teg leen coono waaye li mu nam mooy matal ci yéen xéewalam maanaam kon ñu gis ne njàpp gi boo ko defee wee noonu nii mu ko waxe yàlla day sëmbërtal ci yow ay xéewalam mu mm-hmm. timma ni'matuhu alaykum mu ne ba pare wala allakum tashkurun te loola mën na leen yóbbu ci sant ak ngërëm mm-hmm. maanaam moom mooy ne ñaari rakka yi nga ciy teg mm-hmm. maanaam mu mel ni dafay junjaale foofu ñaari rakka yi nga xam ne moo tax boroom xam-xam yi mooy nit yàlla yu mag yi radiyallahu anhum moom am ñu ko ci tuddee maanaam rakkaatay sukkur ñaari rakkaay ngërëm maanaam nga xamante ne gis nga ni yàlla matal na xéewalam ci man ba ma jàpp njàpp lu mel nii naa dem nag sant yàlla def ñaari rakkaa sant ko suñu borom subhaanahu wa taala maanaam loolu kon muy benn maanaam muy muy muy muy mbir mu mat a bàyyi xel beneen mbir bi nga xamante ne tamit mat naa bàyyi xel ci buntu bi moom mooy bi mu ne ñaari rakkaa yi képp koo xamante ne def nga ko te waxtaanoo ci ak sa bopp laa yuhaddisu fiihimaa maanaam mooy waxtaanu ci ak boppam loolu moom mooy lan moom mooy ngay toog maanaam di di di julli ñaari rakka waaye sa xel mi ngi ci hôpital ba ginnaaw gi dem na fa jóge fa dem marché bu mu fa jógee dem na fak dellu si ginnaaw bi mu daan dem KMR dellu si après mu dem New York ñëwaat maanaam xel mi fu ne mu dem fa lu nekk mu xalaat ci xalaat ci actualité politique bi xalaat ci lu nekk maanaam loolu boo ko defee maanaam loolu li muy tekki mooy euh, mooy ne <laughs> <laughs> ne yow bokkoo ci ñu ñuy wax ci ah ci xadis bi maanaam kon nga gis ne xadis bi ñi mu waxal quand même dañoo xaw a euh, particulier moo tax loolu mooy benn moo tax nit yàlla yi fonk maanaam julli ak tamit di ko bàyyi xel ak di ci teewlu seen borom subhaanahu wa maanaa maanaam maanaam ni nga xamante ne nag noonu la gën a yombee mooy nit ki nekk koo xamante ne dafay nekk ku euh, ku ku ku ku ku maanaam mooy moment bi nga xam ne ci lay julli moom du def lu dul teewlu ne mi ngi ci kanamu boroomam subhaanahu wa taala mboolem liy génnee ci moom ci ay wax ak li muy ak mouvement yi muy def lépp maanaam mooy ne borom bi subhaanahu moo koy def di ko jaaree ci moom maanaam mu gis ne borom bi mooy jàng alquraanu boppam di ko jaaree ci làmminam moom naka noonu borom bi moom moo koy mooy mooy mooy toroxlu ci kanamu boppam di ko jaaree ci moom ak yu mel noonu maanaam mu passif nekk rek ne dama nekk sama kanamu borom borom bi di ma jëfandikoo ngir màggal boppam maanaam loolu bu ko defee ne loolu moom dina teewlu ba julli gi jeex waaye su fekkente ne day commencer di nekk di xalaat di commencer réfléchir ci maanaa yi ci mbir yi ak yooyu loolu ngir comme que dafa nekk ci réflexion ngir xelam jóge foofu dem ci leneen lu bokkut ak loola maanaam lu amul ak loola rapport day gën a yomb hmm. maanaam loolu moom maanaam loolu technique la bu mag ci ni ñuy teewloo ci wàllu julli euh, kon loolu mu ne kon nag képp koo xamante ne dafa julli julli gu mel nii topp nag mu maanaam mu julli ñaari rakka yu mu ci waxtaan la boppam mu ne xufira lahu def na ko jéggal ma taqaddama min zambihi li jiitu ci bàkkaaram ndek lii tam bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne kuy mooy ne li ñu tuddee xadiisu nafs mooy wax gi nga xamante ne moom la ñuy waxal sa bopp maanaam ne dañ koy tuddee wax loola comme li nga xam ne noonu la nekkee mazhabu ahlu sunnati wal jamaa loolu wér na loolu dëgg la maanaam ne existe loolu lu mën a nekk la amma ñi nga xam ne ñoom euh, ñi nga xam ne ñooy euh, euh, ñenn ñi dañ koy bañ surtout mu yi mujassima yi voilà ñoom dañuy bañ loolu ñoom dañuy bañ ne yàlla du wax ak boppam maanaam maanaam yàlla wax bi muy wax maanaam moo ci masala boobu la ñuy yóbbu après mooy alquran ndax kaddu la goo xamante ne dafa ànd ak ay xaraf ak ay lettres ci ni mu nekkee ci boromu subhaanahu wa taala maanaam keni melo la loolu maanaam ñoom bu ñu d'accord ci loolu parce que bu ñu waxee ne ay xaraf la ak ay lettres loolu mu ak ay ay ay xaraf la ak voix ba loolu li muy tekki mooy dafa am fu mu tàmbale te dafay am fu mu yem te borom bi subhaanahu wa taala loolu dafa jomb ci moom moo tax maanaam euh, euh, ash'ari yi di faral di wax naan mooy ahlu sunna di wax naan maanaam dafa euh, maanaam masala sii la bu ma bugguma ci woon dugg mais comme xam ne ko laa bu dem ñu ñu ñu ñu yeggale phrase maanaam mooy euh, ñoom moo tax ñu ne comme xadiisu nafsi ni mu mënee ne moo nit ki di mën a wax ak boppam te du génne leefar maanaam nga xam ne sens bi rek moo fi ne maanaa bi rek a fi ne du génne benn xaraf nit ki noonu amul benn voix buy prononcé wu loolu ni mu mënee nekk ci nit noonu dong lañ mën a concevoir ci borom bi subhaanahu wa mu am kaddu goo xamante ne amul xaraf ba pare amul baat bi mu wàccee nag bu mu wàccee ci la nekk ay lettres te loolu tamit neex naa dégg ndax fichier bi ah, noonu la nekkee rek ni mu nekkee nii amul lettre amul voix waaye boo ko dugalee ci logiciel bi wala ci lecteur bi bës ci lay voix yi di génnee mm-hmm. maanaam loolu loolu mënees na koo dégg mm-hmm. faatixa bi ni mu nekkee ci yow nga mokkal ko mm-hmm. faatixa bi ni nga ko mokkale mm-hmm. loolu du ay lettre du ay voix mm-hmm. waaye soo demee ba war koo tari xol bi mooy génnee kaddu yi bu boobaa sa làmmiñ wax ko niki noonu soo ko bëggee bind noonu lay génnewee ci xol bi mu traduire ko ba sa loxo mën koo bind loolu rek la waaye sinon ni mu nekkee ci sa xol du ay lettre du ay du ay voix te loolu maanaam ne loolu kaddu la tudd loolu nag xadis bii daf koy dëgëral ndax xadisu nafsu la ko tuddee maanaam nit ki di mën a wax ak boppam voilà maanaam mooy maanaam bi nekk fi loolu tamit beneen mbir bi nga xamante ne moom la ñuy jàngee ci xadis bi mooy ne am na jëf yoo xamante ne ku ko def def na la jéggal li jiitu ci say bàkkaar hmm. euh, kon loolu euh, kon euh, loolu moom beneen muy yërmandeeg borom bi subhaanahu wa ta'ala hmm. Euh, am na nag maanaa boo xamante ne fii mat naa bàyyi xel mooy lu ci ëpp dafay wax raxas te raxas suñ ko waxee mooy ne cër yi dafa war a amul wa dara lu war a dox suñu diggante am ñu war koo mën a raxas loolu moom moo tax bu weyi wala lii nii diggante yii nii su fekkee dafa am yu ci nekk yu ci takk dañ ko war a dindi su fekkente ne ci yi la la nekk tamit dañoo war a dindi ba ndox mi mën a yegg fi nga xamante ne foofu la war a yegg mm. beneen bi ci def moom mooy ne loolu moom mooy gravité wu masalan mèche parce que ñu bari bëri dañoo jàpp ne mais c'est greffage yi fi problème bi nekk mooy sangaayal farata déedéet sangaayal farata loolu du ci problème parce que ndox mi su laalee der bi ci biir rek baax na te mees du tere ndox mi mën a laal der bi ci biir problème mu canga problème mu fi mu ne mooy ci njàpp foofu la problème mu mees ne ak greffage parce que su fekkente ne massa dañoo war a massa bopp bi al li gën a néew mooy dañoo war a masaa lu mu bon bon parce que li bëri li comme ni nga xamante ne mooy fam saxu biiru uusikum boobu maanaam baa boobu baa baaw il saq maanaam borom moom dañu wax naan li muy tekki rahmatullah maam wax nañ la imam Ash-Shafi'i ni mu ko déggee mooy ne li muy tekki rek mooy benn partie ci bopp bi ci karaw gi maanaam karaw gi bopp bi maanaam ci kaw kaw ci kaw mais problème bi fi mu nekkee mooy su fekkente ne dafa am lu dox sa diggante ak bopp bi te loolu noonu ndigal amu ci maanaam te permettre wuñ la ko ci charia soo ko defee mais kenn du la ko jéggal amul luñ la ci jéggal bokkul am amaama bi nga xam ne daañ ci ñëw insha allah ci nga xam ne dañ koy jéggale waaye lii nga xamante ne kenn joxulu ci ndigal loolu kenn du ko jéggale beneen bi ci def moom mooy ne sooy masa bopp bi ci buntu boobu loolu beneen problème la mooy ne euh, euh, bu ñu nee baa boobu li muy tekki mooy maanaam biru uusiku mooy lan mooy ne kon laal leen ndox maanaam famsahu ru'usakum lay tekki mm-hmm. waaye bil maa maanaam comme maanaa boobu lay wax maanaam ndax bu waxul woon bu ne woon rek wa famsahu ru'usakum day mel ni dañuy masaa boob bi rek sans laal ndox mm-hmm. waaye bu ne biir uusikum mooy ne na nga ko laal na am loo laal nga masaa masaawaale ci sa bopp mm-hmm. loolu maanaam bu sew la kon bu boobaa dañuy gis ni li ci dëgër li ci gën a dëgër insha allah mooy li jumhur wax mooy ne bopp yi dañ koy masa en tout cas ci buñ masaa bu bu laalul lippit li ëpp ci majorité bi ñu laal ko ba mu leer ne maanaam ba ñu am suñu njort ci ne maanaam laal nañu daanaka lépp maanaam nga xam ne da ngay dem rek nii rek laal nga lépp loolu nag buñ ko waxee bu boobaa li nga xamante ne moom mooy ci génne bon beneen maanaam balaa ñu yeggale masala boobu nañ yeggale masala bi nga xam ne nañ wax ci masala bi nga xam ne moom mooy masala jigéen ñi bari karaw parce que am na jigéen ñoo xam ne dañu seen karaw dafa gudd wala góor ñoo xam ne seen karaw dafa gudd léeg-léeg mu yegg si ba euh, ci ndigg li wala feneen maanaam ñooñu surtout ci jigéen ñi euh, bu ñuy masa dañuy def nii rek ba yegg si ci doq bi rek dellu si waat nii maanaam duñu duñu yëkkati ci suuf ñoom dañuy def rek ba ci doq bi nii rek yéegaat nii ci kaw ñoom loolu la ñuy def am amma ki nga xam te ne rek dafa def mèche kooku problème fi muy nekkee ak greffage fi muy nekk mooy bopp bi mooy mooy mooy mooy karaw yi la du laal mooy masaa bi du laal karaw gi maanaam kon moom problème am pom la problème bi du du sangu farata foofu la problème bi ne nekk ce qui veut dire que moom moom c'est-à-dire mooy mooy julliwul rek li muy tekki mooy mësta julli rek loolu rek lay tekki mm-hmm. euh, ndax lan ndax gisoon nañ ko laa tuqbalu salaatu mm-hmm. idaa salaatu ahadikum idaa ahdasa hatta yatawadda du ñu nangu njàppal kenn ci yéen bu fekkente ne lan dafa tojal mbete lan mu jàpp te bu deful loolu jàppuwul masaa bopp boobu bu ko deful jàppuwul mm-hmm. voilà mm-hmm. léegi nag lii ah après ngeen xool noo leen di def mais lii daal mooy acte bi euh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit Euh, mat naa bàyyi xel mooy émail yi parce que su fekkente ne nit ki dafa def émail ci ci ci loxo bi masalan euh, lii du ko mën a raxas ngir ne day dox ci digganteem ak wéy wi te comme daf koo war a raxas loolu muy beneen beneen problème bi nga xamante ne mën naa ne mooy yenn mooy mooy nga diwoo loo xamante ne ndox mi du laal der bi mooy mu yenn bu dee couche la mais par contre su fekkente ne dafa niin kese loolu bokkul mais bu fekkente ne dafa nekk loo xamante ne day taxaw day tax dafa am couche bu boobaa loolu du mën a nekk beneen masala bi nga xamante ne moo nekk tamit ci wàllu loxo mooy koo xam ne masalan loxo dañ koo dagg wala tànkam dañ koo dagg kooku tamit buy raxas day raxasaale loxo bi euh, day raxas maanaam euh, parce que euh, li ko li maanaam foofu lu dañuy wax ne day taxaw taxawaayu li nga xamante ne moom la ñu remplacer waaye sauf que. Euh, su dee su dee dafa nekk loo xamante ne foofu dafa am ñaari cas de figure mooy su fekkente ne bu njëkk bi mooy li li ñu li dagg ci loxo bi mooy ne ëpp na ba ci conc bi ba ci bi bu dee dafa ëpp ba ci bi bu boobaa bu dee loxo bi dafa dagg noonu rek kenn remplacer kenn tegu ci dara loolu moom du amul dara luñ ci raxas waaye su fekkente ne ëpp na conc bi maanaam maanaam gën na tuuti conc bi daal maanaam benn part partie moo dagg masalan hmm. bu boobaa. partie bi des loolu la ñuy raxas hmm. su fekkee ci conc bi la daggee maanaam foofu rek ci kaw noonu ci foofu mu mu daggee foofu la ñuy raxas hmm. bu fekkente ne nag daf ci teg loo xamante ne maanaam comme kaw su la wala yooyu nga xam te ne day taxaw taxawaayu loxo hmm. bu boobaa tamit maanaam du du du du du obligé mu raxas ko ngir ne loxo bi lañu war a rax lañ wax ne na ko raxas waaye boobaa du obligé mu raxas loolu noonu donte am na ci ñuy wax ne non ba tey da koy raxas ngir ne li remplacer day taxaw taxawaayu lu ñu remplacer sauf que fii du mbir mi du taxaw dina taxaw taxawaayu loxo ci yenn liggéey yi mais du taxaw taxawaayu loxo ci ci ci der bi ak yu mel noonu te der bi lañu war a raxas mooy mooy mooy mooy mooy basara bi mooy basara bi lañu war a raxas maanaam mooy der bi euh, loolu moom moo tax comme que loolu mu ne fu ko tuddee der parce que li ñuy raxas ci nit mooy ci ci yaram mooy zahirul basar loolu moom moo tax tamit euh, beneen mbir am na ci mooy masalan ki xeesal ki xeesal ba yaramam rocceeku kooku bu jàppoo jàppam dana baax mu ni fu ta wax ne jàppam du baax lu tax parce que bachara gi daf fii ne ba léegi maanaam mooy li mooy mooy lan mooy li feeñ rek ci yaramam loolu daf fii ne contrairement ak bu benn appareil la bu remplacer loxo loolu deram newu fi kon bu boobaa raxas bi du du mën a nekk beneen bi ci def moom mooy nit ki su amee beneen loxo bu sax ci loxoom wala tànk bu sax ci tànkam wala yu mel noonu bu boobaa ñaar yëpp lay raxas voilà maanaam ngir lan ngir ni mu wax ne wa ko maanaam ak seen loxo tànk yi wala boog ñu wax ne fasulu ru'usikum beneen bi ci def tamit moom mooy ne hadith bii dañ ci jàngee ne lox tànk dañ koy euh, dañ koy raxas kenn du ko masaa te preuve bi sax mooy jëmbi aaya bi ci boppam mooy aaya bi daf ni fam sax u daf ni daf ni wa wa wa arjulakum daal ci teg ilal ka'bayni ba ci dojoor yi le fait que ñu préciser ba ci dojoor yi mooy wane ne loolu dañ koy raxas parce que su doon koy massa biñ mën a maanaam massa moom da ngay laal rek ci kaw alors que buñ ne ba ci dojoor yi li muy tekki mooy ne loolu kon lu ñu war a raxas la beneen bi ci def mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu la mës a def beneen bi ci def moom mooy maanaa bi mu mën a yor bu dee wa arjulikum mooy bu fekkente ne dañoo yor xufu wala kawas yi wala yu mel noonu nga xam ne dañu yor atteem bu boobaa maanaa boobu lañ koy mën a yóbbee maanaay ah maanaam wala maanaay masa mm-hmm. euh, mu euh, kon hadith boobu imam al Bukhari Euh, rahimahullahu taala indiwaat na ko xadis numéro 164 xadis numéro 1934 ak xadis numéro 6433 ak xadis bii di ñëw ak xadis bii di ñëw mais daañ ko leeral xadis euh, bi nga xam te daf na am Ibrahim ah, insha allahu taala daañ ko leeral buntu boobu maanaam mu daal di niki noonu euh, imaamu Muslim indi na ko ci xadis numéro 226 ñaari yoon ak xadis numéro 230 ak numéro 232 mm-hmm. imaam an-Nasa'i Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro 108 ak 110 imam an-Nasa'i indi na ko ci xadis numéro 84 85 ak 116 imam Ibn Majah indi na ko xadis numéro 285 ak 413 euh, amma imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko ci xadis yu bare bare bare ci 400 yi maanaam euh, mu wa an euh, xadis bii ñuy ñëw. daañ ci dañ dañ dañ dañ dañ ko leeral bokk mooy mën nañu wax ne mooy xadis bi gën a lënt ci saxiix bi ba saxiix bi nag xadis bii la insha allahu taala daañ ci ñëw mu ne waan ndax ndax maanaam ni ñu ko gisee ni muallaq la hmm. maanaam waan ibrahim te mooy ibrahim ibn saada euh, bi nga xamante ne moom la ñu euh, tuddoon léegi mooy ibrahim ibn saada ibn ibrahim ibn abdurrahman hmm. ibn awf mooy abu ishaq al qurashi Ah, gisoon nañ ko léegi mu ne qaala Salih ibn Kaysan Salih ibn Kaysan mooy taalib imam az-Zuhri al-Madani boobu Abu Muhammad wala boog Abul Harith al-Madani rahimahullah moom mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañu la ne moom moo magoon imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala moom fekke na sax ay sahaaba yoo xam ne imam az-Zuhri gisuleen ku mel ne ñoom Seydina Abu Hurayra Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ak ñeneen waaye taalibi imam az-Zuhri la mm-hmm. rahimahullahu taala kon te ci ñu gën a dëgër ci ñu jëlee ci imam az-Zuhri la bokk rahimahullah mu ne anna qaala qaala ibn Shihab mm-hmm. maam imam ibn Shihab az-Zuhri gisoon nañ ko léegi mu ne an Urwata te moom mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwam moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Humra yuhaddithu muy nettale mm-hmm. moom daf ni daf ni qaala ibnu Shihab mu ne walakin Urwata waaye maanaam sayyidina Urwata ibnu Zubayr radiyallahu anhuma yuhaddisu mooy nettali an Humraan di jëlee ci Humraan ibn Usmaan maanaam euh, fële dafa ni imaam ibnu Shihab daf ni Ataa ibnu Yazid axbarahu moo ko xabaare waaye fii ci def mu ne Zuhra maanaam maanaam mu ne mu ne ki euh, mu ne euh, Zuhri ne Urwa waaye Urwa ibn Zubayr moo nettale jële ci Xumraan mu ne fa lamma ba nga xam ne ne tawadda a dafa jàpp Usmaan sayyidina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu loolu moom moo tax euh, masala bi euh, euh, hadith bi li tax balaa ñu koy yeggale li tax mu problématique mooy ne taaliq bi comme li al imam al-Hafiz ibn Hajar wax rahimahullahu mooy ne imam Muslim rahimahullah ak Ismaili Euh, ñoom ñëpp maanaam solo nañ ko jële ko ci euh, Yaqub ibn Ibra euh, Yaqub ibn Ibrahim ibn Saad maanaam mooy doomu Ibrahim ibn Saad bi Yaqub ibn Ibrahim ibn Saad mu jële ko ci baayam indi ko ci càll yi ñaari càllale yi yëpp maanaam càllale bu njëkk bi ci kaw ak càllale bii nii te mu ne bu fekkente ni ñoom ñëpp jële nañ ko ci Yaqub ibn Ibrahim kon amul dara luy tere ci ne jëlee nañ ko tamit ci al-Uwaysi maanaam ci euh, ne al-Uwaysi tamit dana ko jëlee ci Ibrahim ibn Sa'd comme maanaam ne moom li mu jàpp mooy daf ne comme Abdullah maanaam imaam al-Bukhari rahimahullah dafa jëlee ci Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaysi mu jëlee ci Ibrahim ibn Sa'd bi maanaam ci même càllale gi waaye bii pa bi mu jëlee ci Zuhri dafa jëlee ci Urwa maanaam pour moom benn bi la taaliq bi benn bi la moom imam Allah hafiz ibn Hajar noonu la ko jàppe mu ne ginnaaw gi sax gis naa beneen ca beneen xadis ci maanaam Abu Awaana ci xam indi ko di nettali di jëlee ci Abdul Aziz al-Uwaysi maanaam kon bu dee ci buntu boobu la kon ni xam nañ ne Abdul Aziz al-Uwaysi soloo na xadis bi jëlee ko ci kan ji ci Ibrahim ibn Saad moom mu jëlee ko ci Salih ibn Kaysan mu jëlee ko ci imam az-Zuhri mu jële ko ci Urwa ibn Zubayr mu jële ko ci Imraan ah ibn Aban mu jële ko ci Usmaan ibn Affan radiyallahu ta'ala anhum mais problème bi fi mu xewee euh, mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñoo def mustaxrajaat yi al ismaili bi Abu Bakr al ismaili bi ak imam Abu Nu'aym al Asbahani ak imam Abu Bakr al Barqani rahmatullah alayhim ñoom ñëpp dañ ne xadiis bi mu'allaq la xadis bi jokkalowul mm-hmm. ci taxliqu taaliq nag maanaam euh, ak ci ci Fathul Bari xaafis Ibn Hajar rahimahullah moom jàpp na ni mbir mi déedéet jokkaloo na mm-hmm. waaye sauf ñu njëkk ñi dañ jàpp ne xadis bi jokkalowul mm-hmm. euh, te loolu noonu nga le fait ñu jàpp ne xadis bi jokkaloowul amaan na loolu moo wér lu tax insha allah lu tax ngir ne xadis bi dafa am illa illa bi mooy lan mooy ne daf ne an Ibrahim qaala qaala Saalih maanaam tey bu ma ne woon ah diw nee na waxu mu ne dégg naa ci diw wala an diw hatta mu an an affaire bi amul loolu tey bu ma nee qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala qaa wala qaala imaam al-Hafiz ibn Hajar wala qaala al imaam al-Bukhari duñ ne ma li nga wax du dëgg. mais est-ce man dama ko déggee ci moom alors que bu ma nee woon an au moins day gis ne moo ne boo dee duma mu dalli wax ji dañuy daal di mën a xam ne ah ci kat déggee naa ko ci moom wala jëlee naa ko ci moom ci benn xeet ci riwaayat maanaam illa boobu nag moom moo tax xaqiqatan imam al-Bukhari rahimahullahu taala ànd ak mënoon na indi càllale parce que bu doon ne li mu ci namm mooy indi xadis bi loolu tam beneen mbir la buy dëgëral ne muallaq la mooy maanaam mooy mooy mooy dafa am la xadis bi dafa am la moo tax indiwu ko mu nekk musnad lu tax parce que su doon ne daf ko ci jublu woon mu nekk musnad dafay ñëw ne danaan imaam al-Bukhari rahimahullah danaan xaa wa haddathana dégg ngeen wala yu noonu bu ñëwee ba ci Ibrahim ibn Sa'd foofu lay dugal xaa daal di indiwaat ah ak yu ma indiwaat wala boog ba ci a zuhri plutôt voilà ba ci imam az-Zuhri wala boog ñëwee ba ci foofu même bu waxul xaa danaan ba an an Zuhri an Ata ibn Yazid parce que loolu mën na mu ne anna Ata ibn Yazid axbarahu mu wa wa wa marratan qaala walakin Urwa yuhaddisu an an xubran loolu loolu bu boobaa loolu lay wax maanaam da leen di boole parce que def na ko ci yeneen i xadis yu ñu gis du rëj maanaam kon ci la ñuy xamee nii kon ndekete affaire bii maanaam muallaq la et que li tax imam al-Bukhari rahimahullah mu def ko taaliq nii mooy ne xadis bi dafa am xaylallah dafa am sikk bu ci nekk bu sew boo xamante ne dafa bëgg a yee taalibe yi moo tax imam al-Bukhari dafa sew ni muy defe léegi moo tax léeg-léeg da indi xadis loolu bokk na yéen a ngi fàttaliku mosoon nañ ko wax imam al-Bukhari léeg-léeg dana la indi xadis ci saxeex bi yow nga jàpp ne daf koo indi ngir dafa am lu la ko fekk daf koo indi ngir walla ne la xadis bii existé na mais am na illa bu ci ne am na problème bu ci ne voilà dégg nga euh, kon mu ne no qaala mu ne ala uhaddithukum alaa maanaam mu ne sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu nee na alaa uhaddithukum xanaa duma leen nettali xadiisan nettali boo xam ne lawlaa budul woon aayatu ab aaya mais nag nañ bàyyi xel leen imaam al-Bukhari yi lu ci ëpp xaaliban su fekkente ne dafa indi lu mel noonu rawatina su fekkente ne xadiis bi dafa bëri ay riwaayaat dafa bëri ay riwaayaat imaam al-Bukhari rahimahullah suy indi xadiis bu mel noonu daf koy indi eh, mais ay benn baat ñaari baat la ñuy wuti wala benn maanaa maanaam mel ni bii dafa wuuteeg yeneen yi ci def yépp mais léeg-léeg mu mel nii comme comme nii léeg-léeg mu indi ko mais lu ci ëpp noonu lay demee maanaam day indi yépp presque ñu yor même di wax même mbir mi mu indi beneen riwaaya boo xamante ne dafa xaw a wuuteeg yeneen yi ci def ci maanaa bi ñuy wax waaye fii nag imam al-Bukhari yi dafa indi lii ngir bëgg ñu gën a xam njariñ gi nga xam xamante ne moo tax Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu nekk li ñu bi ci kaw waaye comme moom ci boppam xam na ne xadis bi am na ñeneen ñu ko solo te xadis bi dëgër na mais sauf ko am na maanaam maanaam wér na et cetera ñoom imaamu Maalik ñoom ñoom ñëpp indi nañ ñoom maanaam ñoom ñëpp xam nañ xadis bi solo nañ comme ñoo am imaam Muslim euh, parce que euh, ci euh, buntu bi parce que loolu loolu loolu lu lu lu ma tabaay xel parce que imaam Muslim ibn Hajjaj rahimahullahu taala dafa ne haddathana Zuhayr ibn Harb qaala haddathana Yaqub ibn Ibrahim an abi qaala haddathani abi an ibn Shihab an Ata ibn Yazid al-Laythi nga gis ne kon fii nii ah, mu ne an Humran maanaam nga gis ne même jëmmi xadis bële la waaye jëmmi xadis boobu bi mu koy indi moom riwaaya bi mu ko indee jëlewu ko ci Salih ibn Kaysan dégg nga Euh, dégg nga mu ne kon euh, mu ne euh, kon mu ne yéen mu ne imam mu ne xa alaa uhaddithukum xanaa duma leen nettali xadiisan nettali koo xam ne lawla aaya bu doon ay bu doon aaya mm-hmm. kon dama haddathtukum do do ma haddathtukum duma leen ko nettali sami'tu dégg naa annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne laa yatawadda gis nga xadiis bi ak bi ci kaw du benn loolu tamit beneen lënt lënt la ñoo xamante ne suraaxee ñu bari dañuy jàpp ne même jëmmi xadiis bi la alors que du même xadiis bi parce que bële dafa jàpp ba wane njàpp li ba pare daa de teg ne voilà nii nii laa gis yonent bi sallallahu alayhi wa jàppoo te képp ku jàppoo woon mu mel nii ah ba pare julli ñaari rakka nang daal ciy teg lañ ciy amma fii jàppuwul bii moom jàppuwul bii jàppuwul dafa nettali rek li xew mu ne mais dafay nettali lu tax bu nettali ko mu ne nag képp koo xamante ne euh, dafa jàpp mu ne dégg naa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne laa yatawadda gis nga dafa na yenente bi sallallahu alayhi wasallam mm. maanaam kon moom gisul yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàpp parce que dafa ne boo xoolee bi ci kaw dafa ne damaa gis yeneen ci saa jàpp jàpp gu mel ni bii ma def ginnaaw gi mu wax nangam waaye fii nag dafa ñëw rek ne yeneen bi dégg naa ko mu ne sallallahu maanaam ñaari xadiis yi duñ benn jël daf ne nañu indi jàppoo fii nag dañoo àndoon rek mu wax leen ko mu ne leen laa yatawadda du jàpp rajulun ab waay yoxsinu bu rafetal wudu'ahu ak njàppam wa yusalli te mu julli ak salaata julli illaa lu la ghufira ñu jéggal la ñeel ko maa na woo li diggante moom li nekk ci diggante wa na salaati ak beneen julli hatta mbéta yu salliha mu julli ko maanaam ci ngay xamee ni tamit maanaam fii bële ñaari rakka la wax ba pare daf koo sartal ci ne doo ci waxtaan ak sa bopp alors bii da dañ koo joyal ci bépp julli boo jàppoo julli rek day far bàkkaar dégg nga maanaam day far say bàkkaar waaye li dox sa diggante ak beneen julli bii di ñëw loolu lay def alors que bee bu dee ñaari rakkaay ci charte bi mooy ne doo ci waxtaan ak sa bopp mooy la mooy dañ lay jéggal li nga mosoon ne def ci mboolem bàkkaar yi parce que loolu dafa jafe maanaam concentration bu jaamu yàlla gu sell googu parce que julli mooy fi nga xamante ne fi la leer yeeg secret yëpp concentré wu kon yow soo kàbbaree di julli nga fexe ba waxtaanoo ci sa bopp ba julli gi jeex mooy li ngay màng ciy leer loolu benn bàkkaar mënu koo résister waaye nag fii nag alors que bu dee fii dante def maj tuni batil kabaa'ir fekk mi ngi moytandiku bàkkaar yu mag bu boobaa léegi laaj bi mooy su fekkente ne waaw diggante koor ak koor day far ay bàkkaar diggante jullee julli day fari bàkkaar diggante Ah, maanaam boo wooree arafat mu far say bàkkaar at bee ak bii di ñëw bu dee maanaam yii yëpp boo ko defee ne day far bàkkaar kon maanaam lii lu muy jariñati jàpp ji wala wala boog bu dee da ngay jàpp def lii mu far bàkkaar yi kon yee lu ñuy farati maanaam lan la ñuy effacer bu boobaa moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alam yitte woo masala boobu te bu boobaa dañ naan maanaam li muy far bu boobaa mooy mooy soit bu fekkente ne far nañ lépp moom bu ñëwee du sori moos comme li man An-Nawawi wax raxma du sori moos maanaam mu mu gën a mu commencé wàññi bàkkaar yu ndaw yi parce que bu dee yee bàkkaar yu ndaw yi la ñuy la kii maanaam mu commencé wàññi bàkkaar yu yi maanaam mu néewal leen doole wala boog mu day mu comme far na yu ndaw yëpp léegi yu mag yi rek a fi des bu ñëwee day far lu askanoonte lu lu lu ndaw ci lu mag yi voilà maanaam kon mooy ba tey avantage a ngi fi waaye tamit beneen njariñ mi ngi ci moom mooy bu yëpp di effacé woo bu ñëwee moom day yokk leer rek day yokk njariñ day yokk ay tiyaaba day yokk ay daraja day yokk ay maqaama et cetera dégg mu ne qaala Urwa maanaam seen naa Zurwa Urwa ibn Zubayr ma nee na al aaya nee na aaya bii mooy innal ladina Euh, te mooy bi nekk ci suuratul baqara innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina taabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim comme subhanallah jëmmi aaya bii moo tere woon kan sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu jëmmi aaya bi moo tere woon Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala tam mu nëbb maanaam ci la ñuy xamee ni eh, mooy ne innal ladina li wér boor mooy nekk gaa yi nga xam ne yaktumuuna ñu ngi nëbb maa li nga xamante ne anzalna wàcce nañ ko minal bayyinaati ci lii leeral wal huda ak njub min ba'di ginnaaw bi nga xamante ne bayyannaahu leeral nañ ko linnaasi ñeel nit ñi fil kitaabi ci téere bi mu ne ulaa'ika yooyu la gaay yal'anuhumullahu yàlla rëbb na leen wa yal'anuhum te dana leen rëbb allah ay noonu waaye mu ne illaa ba mu def allazina te te rëbbum yàlla dafa garaaw ah du du du du ah. mu ne te kon loolu ci ni ñuy gisee ni boroom xam-xam nit dina nekk boroom xam-xam ba pare yàlla rëbb ko yàlla nañ ci yàlla musal nga ndax lan ndax day téye xam-xam nëbb ko voilà. te loolu ak tey ki yor xam-xam maanaam yor ay téere yor ay cassette wala ay ay audio wala ay vidéo yu nit ñi mën a jariñoo ci xam-xam nga di ko nëbb naan lii de man rek ka ko yor day dugg ci loolu day dugg ci loolu mu ne yal'anuhumullahu yàlla da leen di rëbb wa yal'anuhumul la'inuuna te ñiy rëbbaat ñëpp dañ leen di rëbb la alladhina taabu ba mu def ñi nga xamante ne dañoo tuub dellu si waat wa aslahu te ñu sellal waaye woo wa bayyanu ñuy leeral maanaam loolu moom moo tax ku nëbb dëgg xam nga lan moo garaaw ci ci di wootee caaxaan ak di nëbb dëgg li ci garaaw mooy booy défendre caaxaan moo tax ku nekk war na xool li muy défendre parce que foo taxawee défendre caaxaan xamal ni borom bi subhaanahu wa ta'ala li muy exiger ci yow pour jéggal la parce que ñooñu dañuy fokk nga remplir yi mu ne fa ulaa'ika atuubu alayhim ñooñu de danaa leen nangul tuub mooy ñan maanaam bàkkaar yu bëree baree bëri dem tuubi rek da ciy doy waaye boobu bàkkaar maanaam di wax caaxaan di ko jéem a défendre ak di jéem a nëbb dëgg ak di jéem a euh, wax loo xamante ne day tax nit ñi sori dëgg loolu bàkkaar boobu li muy indi ci problème mooy yow loolu boo ko jéggaloo ba pare tamit loolu doyul de da ngay dem wëlbatiku di sellal maanaam di jëfee dëgg gi ba ñëpp gis ne yaa ngi koy jëf waaye ba pare da ngaa wër di leeralaat di wër foo jaaroon wax défendre fa caaxaan gi maa nga défendre ak dëgg gi que ci condition boobu la borom ne waaw waana atubu ana atubu alayhim man dinaa leen nangul tuub wa ana tawwabur rahim ndax man maay kii nanguwaan nangoo waan tuub nangoo tuub bu mag bi ba pare tamit maa ngi ciy yaatu yërmande loolu moom moo tax ay ay bii moo tax ñoom ñu koy ñu koy euh, euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñoom ñii kenn ku ci nekk ci ñoom di làq di di di di di wax ne ah man daal waaw kon daal faw ma wax ko dégg nga. Mm-hmm. Euh, amma imaamu Malik rahimahullah bi mu solowee xadis bi moom ci Muwatta jële ko ci Hisham ibnu Arwa mu jële ko ci Rawa euh, waxul woon aaya bi waaye moom imaam maanaam imaamu Malik solowul aaya bi waaye dafa ne aaya bi moom mooy ak wa aqimu salata tarafay nahaar nahaari wa zulafan min al-layli inna al-hasanati yuzhibna as-sayyi'at dhalika dhikra liz-zakirin moom imaamu Malik dafa jàpp ne aaya bii la waaye euh, comme niñ ko gisee ni ni aaya bi Urwa ibn Zubayr moom ci boppam mi soloo xadis bi moom wax na lan la maanaam imam Malik moom yoon wi mu solowee xadis bi ci Hisham ibn Urwa hmm. mu jële ko ci Urwa ibn Zubayr hmm. moom mu jële ko ci Humran hmm. mu jële ko ci Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu moom xam xamul woon maanaam euh, moom moom imaamu Malik déggul woon aaya bi waaye moo tax mu daal di koy wax ci bopp moom imaamu Malik daal di ne kon de aaya boobu maanaam dafa def ijtihaad jàpp ne aaya bi moom mooy aqimis salata tarafay nahaari wa zulafan min al-layl mm-hmm. mooy deel taxawal julli ci diggante ñaari cati bëccëg gi ak bu guddi gi xaajee lëndëm këris mm-hmm. innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat ndax yu bon yi mm-hmm. dañuy yóbbu maanaam yu baax yi boo ko defee dañuy far yu bon yi maanaam kon aaya bi la fekk njàppalee julli gi day tax mu far yu bon yi comme nga xam ne na la xewee ci li tax aaya boobu wàcc parce que aaya boobu li tax mu wàcc mooy li li li sayyidna Abdullah ibn Mas'ud nettali radiyallahu ta'ala anhu waa ji dafa ñëw di jooy ci càkk ji di jooy ne yeneen bi sallallahu alayhi la moom problème dal na mu ne mu ne ko man marché bi daal laa nekkoon am benn waaye bu benn ndaw su <laughs> ñëw di di jënd ma ni ko mu ne looy jënd ma ne ko nangam ma ne ko am mu mu tàllal ma ne ko jegeñal mu tàllal ma ne ko jegeñal mu ta maanaam muy jegeñ jegeñ rek ba ma jékki-jékki rek ma daal koy fóon waaye gannaaw ba ma ko defee rek ma daal di hee musiba dal na ma maanaam mu xam ne ndekete topp na bakkanam bu musiba dal na ko mu daal di daw dem ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dem ci juma jàkk jumaa ci jàkka ji di ko laaj sallallahu alayhi wasallam daal bàyyi bi ñu jullee ba pare bi ñu jullee tàkkusaan aaya bi mu ne ana aaya bi wàcc mu ne ana waaj ji doon laaj mu ne ko nii mu ne ko aaya baa mu ne ko man rek la wala xeet bi yëpp la mu ne ko déedéet xeet bi yëpp ko bokk maanaam mooy ne kon ni yu bon yi ngay def yu baax yi dañ koy dàq maanaam mooy te xadis bi moo tax imaamu Maalik rahimahullah déggee ni xadis bii loolu lay wax maanaam ne aaye boobu la woon waaye euh, lii wane ne du loolu maanaam ci ngay gisee subhaanallah ijtihaad ni mel maanaam mais li lay wan ne du loolu pourtant mi ngi ci jëmmi waxu Sayyidina Usmaan bi radiyallahu parce que waxul ne xadis bii du ma ko nettali euh, du dama koy nettali ngir sabab bi laa leen di leeral waxul loolu mm-hmm. mais dafa ni budul woon am na aaya boo xam ne budul woon boobu lay aaya kon day xadis bi du ko du ko nettali maanaam kon dañuy xam ne ab aaya la boo xam ne day jànji le fait que ñuy nëbb wax xam-xam waaye du aaya boo xamante ne maanaam day wax ci jëmmi mbir mi muy wax parce que su dul loolu su doon ne aaya boobu la mais amul dara lu mu ci nëbb en fait amatul dara lu mu ci nëbb mm-hmm. euh, beneen bi ci def mooy ne xadis bi day wane tamit ne euh, boroom xam-xam am na yu bari yoo xamante ne waru koy wax tout le temps tout temps parce que su koy wax tout le temps nit ñi duñu comprendre parce que nettali na ko mais nekkul fu muy wër rek di ko wax di ko wax di ko mm-hmm. maanaam mooy lu tax parce que nit ñi du mun amuñu dégg-dégg yi mm-hmm. wax lii maanaam da ngay wax guy gi ñu comprendre Dakar gi voilà da ngay wax sàmba ñoom ñu dégg Demba bind Ibra nettali Moodu maanaam nga xamante ne yow li ñuy wax yëpp maanaam amul parce que da ngay wax wax ju mel nii nit ñi jàpp ne way kon affaire yi garaawatul lu leen neex def seen àdduna jàpp nañ ni problème amatul bàkkaar yi effacé nañ ko ñoom kenn du leen bindal bàkkaar ndax ndax ñi ngi def nangam ñi ngi julli julli sangam ñi ngi jàpp wala ñi ngi def jaamu yàlla sangam kon wala ñi ngi zikar zikar sangam léegi seen bàkkaar kenn dootu ko bindati abadan jeex na loolu dina baax di ko wax ci buntu ngëneel waaye tout le temps di ci wax ak di concentré wu ci loolu day tax nit ñi sàggane li nga xam ne mooy yu ëpp solo ci seen diine te seen wàllu yàlla dañ koy neenal te seytaane day am buntu ci ñoom kon lii day gis ne moom Seydina Usman tig radiyallahu ta'ala anhu maanaam en tant que Muhammad yi sallallahu radiyallahu en tant que Muhammad yi moom nga gis ne façon doxalin boobu euh, la doxalee radiyallahu ta'ala anhu mu ne euh, baabul istinsaar fil wudu'i maanaam baabu buntu al istimtaari ak fiiru fil wudu'i ci njàpp mu ne zakarahu tudd na ko Usmaan sayyidina Usmaan ibn Affaan ben moo tax euh, imaam al Buxaari rahimahullahu taala daf ko wax ngir junjaale riwaaya bi nga xamante ne moom moo wax ne was fa fa fa madmada wastanfara ngir junju lool mu ne wa Abdullah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu moom dana ñëw wa Abdu Abbaas mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi ñu romboon radiyallahu ta'ala anhuma ci xadis numéro cent quarante bi radiyallahu anhum ñoom ñëpp jël nañ ko anin nabi yi jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, al istimsaar nag maanaam moom mooy fiiru maanaam moom mooy nga jël ndox maanaam ndox bi boo ko jëlee nga dugal ko ci bakkan bi loolu mooy sarax ndi ko mm-hmm. fiiru moom mooy nga génne ko waaye nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci maanaam yoonal gi koy yoonal ak ni mu nekkee sunna mboolem boroom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne istinsaar bu fekkente ne dañ koy def muy fiiru dañ koy def li gën maanaam ni ñu koy defee moom mooy nga def ko ak loxo càmmoñ maanaam pas ak loxo ndeyjoor càmmoñ lañ koy defee ñaareel bi ci def mooy imaamu Maalik rahimahullah moom dafa sikku ko def <laughs> noonu rek te defoo ko ak loxo mu ne ndax dafay nuru yëfi bàyyi ma maanaam ñu ah, bàyyi ma yi di def voilà day maanaam boo defee nii ndox mi ak ndox mi nii nga def ba mu dugg dañoo sopp boo koy génn nga génnee ko nii waaye nga bañ nga bañ a noonu rek def noonu rek noonu rek ndax loolu day nuroog jëfu animaux yi voilà maanaam voilà nga def nga def nii moo ndax ndax ndax voilà moo tax mu moom imam Malik rahimahullah mu ne dañ ko sib nga defee ko noonu mm-hmm. maanaam kon euh, nga defee ko ak sa baaraam nii ak sa loxo loolu mooy li nga xamante ne mooy li ràññeeku mu ne mm-hmm. qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana abdaan kooku waxoon nañ ko mm-hmm. mooy abdu ibn usman ibn jabala ibn abi rawad al asdi rahimahullahu taala muy abu abdurrahman mooy daakantalam a ah, waxoon nañ ci gisoon nañu beneen frère am ci suñu wala dañ doon wax ba waxaale frère am Shazan ci jotaay bi wees voilà Shazan non euh, euh, voilà dañ doon wax beneen Shazan bi ah, ba pare waxaale ne am na kii maanaam ñaar ñoo tudd Shazan ci awaa sahabu kutubu sitta kii mooy maanaam kooku moom mooy Abdul Aziz ibnu Usmaan ibnu Jabalat ibnu Abi Rawaat al-Azdi rahimahullahu taala moom mooy kon Abdullahi ibnu Usmaan moom waxoon nañ ko nee nañ maanaam abdaan boo xoolee lan la aw tënk la maanaam abd ak daan maanaam Usmaan abd bi nga xam ne mooy Abdullahi ak Usmaan maanaam muy abdaan dégg nga moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom lu bare bari imaamu Muslim ak imam Abu Dawud ak Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom dañoo soloo ci moom ci intermédiaire maanaam ñoom bi waasita lañ solowee ci moom kon imam al eh, rek moo soloo ci moom ah directement te lu bari la solowee ci moom lu bari nag lim waaye kon imam Ibn Maaja moom solowul ci moom kon waa asxaabu kutubu sitta yëpp solo nañu ay xadiiso euh, imaam Abdaan bi rahimahullah ba mu des kan imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhim euh, waaye lu bari nag la imaam al-Buxaari solo ci moom waaye lu ci ëpp daf ci te qaala axbaranaa Abdullah imaam Abdullahi bii nga xam ne moom moo nettali xadiis bi mooy Abdullahi Ibn al-Mubaarak al-Marwazi waxoon nañ la ne la saa yoo gisee xaddasanaa abdaan qaala axbaranaa abdullah wala xaddasanaa abdullah abdullah ibn mubaarak la benn wax moo ci am borom xam-xam yi wuute wuñ ci rahmatullahi alayhi muy abdullah ibn mubaarak ibn wa ibn waadih al-hanzali at-tamimi mawlaahum muy abu abdurrahman di dakantalam muy abdullah ibn al-mubaarak rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a adduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi génn àdduna 168e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana mu ne qaala akhbarana Yunus mu ibnu Yazid al-Ayli maanaam foo gisee tamit Abdullah bi maanaam Yunus surtout Yunus az-Zuhri ibnu Yazid al-Ayli la maanaam mooy ibnu Yazid ibnu Abi an-Najjad al-Ayli rahimahullahu ta'ala génn 159e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an az-Zuhri muy imam Muhammad gisoon nañ ko Muslim ibn Shihab az-Zuhri qaala axbarani Abu Idris te mooy al-Xawlaani rahimahullahu ta'ala A'izullah ibn Abdullah ma A'izullah ibn Abdullah ibn Amr muy Abu Idris al-Xawlaani di imam bu mag a mag génn àdduna quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kii la nu mu tudd muxadram la moom muxadram la moom fekke na maanaam anek Hunayn ci la gënee àdduna fekke na jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, comme comme ñoom comme ñoom waa yaman lañ maanaam comme ñoom maanaam yaman la cosaano waaye mujj gi Saam la dëkkoon comme euh, nu mu tudd taabi'i bi gën a màgg bi gën a baax bi gën a sell Uways Uways Seydina Uways al-Qarni ñoom ñoom la ñoo bokk dëkk ñoo bokk ay mbir moom nag moom moom lañ moom lañ jugaloon ci taal moom lañ jugaloon ci taal te lakkul ba Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu ne maa ngi sant yàlla bi ma yàlla fekkee ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma gis ku def kéemtaan gu mel ne bi borom bi defaloon maam Ibrahima alayhi salaam voilà maanaam euh, mooy Abu Idris al-Xawlaani bi radiyallahu ta'ala anhu annahu nee na sami'a dégg na Abu Hurayra mooy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu an nabi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na man képp koo xamante ne tawadda dafa jàpp fal yastansir na fiiru maanaam kon dañ ci xamee ne képp kon jàpp maanaam dañ bu ñuy jàpp dañoo war a dafa ràññeeku ci ñu fiiru ngir ne Yonent bi sallallahu laa mun amr gi mu ci dugg fal yastansir na daadi fiiru maanaam bu boobaa léegi fii nag daf ñuy indi ci wuute gu borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim euh, ci ne euh, maanaam ndax feraxndiku ak fiiru ak gallaxndiku ñoom ndax farata lañ ci njàpp waaw wala déet borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyye ak maalikiyye rahmatullahi alayhim ak shaafi'iyye ñoom jàpp nañ ne du farata amma ñi nga xam ne ñooy fuqahaa ahlul hadith maanaam mooy ñu mel imam Ahmad ibn Hanbal ñoom Ali ibn al-Madini Ishaq ibn Rahawayh ak ñu mel ni ñoom Amr ibn Ali al-Fallaas ak ñeneen maanaam ponkal yooyu radiyallahu anhum ñoom dañoo jàpp ne loolu farata la mm-hmm. az-Zahiri itam dañ koo jàppee farata mm-hmm. comme ku mel ni moom Daawud Daawud az-Zahiri ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne farata la mm-hmm. maanaam gallax ndiku ak serax ndiku ak fiiru yëpp dañ koo jàppee farata ndax xadiis bii ak xadiis yu mel noonu comme bi nekk ci euh, Euh, euh, comme bu nekk ci hadith bu imam Abu Dawud rahimahullah iza mat famaddid booy booy jàpp na nga gàllax ko maanaam euh, parce que comme ñoom dañ naan amru yaqtadil wujub maanaam bu ñu digal joxe ndigal rek farata la beneen bi ci def mooy ne musu ñoo toxal njëriñ bi sallallahu alayhi a jàpp lu dul la gàllax ko na sarax ko tiiru beneen bi ci def moom loolu beneen bi ci def moom mooy ne ñoom dañoo jàpp tamit ne su fekkente ne rafet xar kanam farata ñu ne gallaxndiku ak seraxndiku fiiru gi loolu dafa bokk ci nu ñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam di leerale leen nan la ñuy raxasee ak bu boobaa comme yenente bi moo ko war a leeral comme kay buñ ñëwee nañ julli rek julli gi farata la yenente bi sallallahu alayhi lan moo ci bokk comme ruko ak sujjóot yooyu ci biir julli la bokk ak taxaw geeg toog gi niki noonu noonu dong la buñ nee nañ raxas xar kanam bi noonu la ñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jàngalee nan lañ koy def mm-hmm. ne gallaxndiku seraxndiku fiiru ci la bokk benn ne rawatina ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam koo bàyyi bu boobaa tontu bi nga xam ne moom la leen jumhur tontu mooy dañ ni leen waaw mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax dañuy sukkandikoo benn ci aaya bi ci jëmi boppam raxas leen xar kanam bi ñaareel bi ci des moom mooy ni yeneen bi ci boppam moo ko fii bi mu koy wax ci xadiisu kaw kaw bi ne na nga raxas defal li la yàlla digal maanaam kon bu boobaa mooy ñaar ñetteelu tontu bi moom mooy ne gàllax. Euh, euh, dëgg la ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam mësu koo bàyyi loolu moom dëgg la waaye raxas loxo raxas loxo maanaam yi ñu njëkk raxas loxo balaa ñu gàllax nag sadoon fiir yeneen ci mosu koo bàyyi sallallahu alayhi wasallam te waxoo ni farata beneen bi ci def mooy ne euh, kon maanaam ñu gis ne mosu koo bàyyi dong taxul mu nekk farata ñetteel ñeenteel bi ci def moom mooy ne ijmaa maanaam mooy ne boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne tey mu toll est ce que ku ko fenn ko fiiroon dañ naan ko sa jàpp fo yàqu na ba faaw léegi sa julli gi ngi ci julli yëpp dara baaxul loolu dañ koy wax te loolu ñoom ñii wax ne farata la kenn waxu ko ci mm. maanaam comme ijma boobu taxaw na tamit <laughs> loolu beneen lay la ci seen kaw mm. maanaam kon bu boobaa yii yëpp ay lay la yoo xam te ne day dëgëral ne gàllankoor di ko feral ko fiiru du farata mm. waaye am maa xanaf yi rahmatullahi alayhim ñoom mazhab bi ñu am ci njàpp moom wuute nañu ak moo la yeneen fuqaha yi mazhab bi ñu am ci njàpp moom lañ am ci sangu farata ci gàllankoor feral ko fiiru ba mu def xanaf yi xanaf yi rahmatullahi ñoom dañoo jàpp ne gàllankoor salandiku fiiru par contre bu dee ci sangaayal farata farata la tekkantal boobu nag ni ko waral ci ñoom mooy dañoo jàpp ne comme sangaayal farata dafa ne euh, nañu raxas jëmm ji yëpp mooy euh, euh, mooy fattaharu wa in kuntum junuban fattaharu soo leen amee janaaba na ngeen laab maanaam mooy jëmm ji yëpp na laab kon ndox moomu ñu jël di ko laabal jëmm ji yëpp ñu ne bu dee njàpp la raxas xar gi rek mooy ci biti waaye comme que lépp lu ñu war a raxas mooy lépp loo xam ne daa nekk ci biti dañ ko war a raxas bu dee dañuy sangu farata te comme que nit ki buy gallaxndiku maanaam gallaxndiku ak serandiku ak fiiru loolu ci biti yaram bi la bokk bokkul ci biir maanaam bu boobaa dañuy teqale ci biir ak ci biti rek lañ teqal gallaxndiku loolu mooy wane ne gallaxndiku serandiku fiiru waaw kon gémmiñ gi ci bokkul ci biir ne déedéet bokkul ci biir lu koy wane ñu ne bu ma wooree su um mën naa gàllax ndeku sarax ndeku fiiru du yàq sama koor ndax koor li ñuy bañ mooy lu lekk lu dugg ci biir kon mooy wane ni kon ci biti lay bokk ci àtte boobu maanaam loolu moom ñoom foofu lañu indee tekkantal bi waaye comme li nga xam ne noonu lañ ko xa euh, gisee mais li ci gën a dëgg insha allah mooy ne ba tey ci cangaayal fartam loolu bokkul ci fartay njàpp amma xanaa bi lay comme niñ ko waxee ñoom it dañoo jàpp ne loolu ci cangaayal fartam farata la comme niñ ko jàppee ci voilà mu ne loolu kon moom mooy beneen beneen bi ci def kon mooy euh, euh, fiiru parce que euh, waaye yelloowul ab jullit di ko bàyyi yelloowul ab jullit di ko bàyyi parce que am na dina ñëw ci ci beneen xadis insha allah parce que layal biñ ko layal waaye ne parce que bokkul lii acte bi bokkut ak su dee da ngaa génn da ngaa jóge ci nelaw loolu daan ci ñëw insha allahu taala mu ne wa man istajmara képp nag koo xamante ne. da ngay jëfandikoo xeer mooy hmm. stajmara fal yuutir na tóolal hmm. amma imaamu Maalik rahimahullah moom stajmara moom jam ci def ne mooy euh, jamra maanaam mooy xeer yi wala boog yi nga xamante ne pour euh, kii la mooy bant yi nga xamante ne pour cuuraay la hmm. maanaam ku koy kuy taal cuuraay na ko tóolal moom noonu la ko firee stajmara fii waaye li nga xam ne moom mooy li ëpp ci borom xom rahmatullah ñoom niñ ko firee mooy ne mooy mooy kuy kuy jëfandikoo xeer ngir dem ak mooy na ko tóolal waaye bu boobaa fii tam ñu déggee ci ne ndax tóolal kon ndekete tóolal mooy sunna ci ci ci ci jëfandikoo xeer ak papier toilette ak yu mel ne ñoom maanaam tóolal ko mooy nga maanaam tey bi ci gën mooy nga tàmbalee ko ci ñett comme li mu waxee ne euh, ñetti xeer yi gisoon nañ xadiisu ñetti xeer yi ci jotaay bi ko ci euh, euh, mooy waaye ndax tóolal gi farata waa wala déet mazahibul arba yi bàyyi ñoom dëppoo nañ ci ne du ci farata waaye nag maanaam ñoom ñett yi lañ wuute ndax farata la waa wala déet gis woo gisoon nga teqantal bi ci am ci suñu jotaay bi weesu mooy ne Hanafi ak Maliki yi dañu jàpp ne du farata ngir ne set gi rek lañ bàyyi xel amma ñi ci def dañ koo jàppee ni maanaa bi lañ bàyyi xel ne kon farata la ñetteelu mbir mi nga xamante ne moom moo ci nekk euh, mooy ne kon tóolal gi euh, loolu moom mooy kon nan la ñuy def maanaam soo jëfandikoo ñaar bu ñetteel bi bu setee nga jëfandikoo beneen maanaam bu bu bu bu setee ci ñetteel bi ci ñeen ci ñetteel bi baax na bu setee ci ñeenteel bi nga jëfandikoo beneen ngir mu tóol bu setee ci juróom ci juróom bi nga jëfandikoo beneen ngir mu tóol nekk juróom-ñaar beneen bi ci des moom mooy ne euh, xadiis bu mel nii daañ daan ñëw tamit ci yeneen yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw di leeral ci bunt boobu insha allahu taala mu ne xadis euh, euh, bi imam Bukhari indiwaat na ko xadis numéro 162 imaamu Abu Dawud euh, imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 237 ñetti yoon imam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro 35 ak xadis numéro 140 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 86 ak 88 imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 337 ak 409 imam Ahmad ibn Hanbal bare bare bare la ko indi imaamu Maalik sax indi na hadith bi ci hadith numéro 33 ak 34 rahmatullahi ala al-jamii mu ne baabul istijmaar witran waaw na foofu la ñuy taxawee inshaa Allahu taala mu ne witran baabu buntal istijmaar mooy jëfandikoo xeer witran ci ci lu tool lu tool witran witran tool te tool waaw bu tool dégg nga baawul istimari mooy jëfandikoo xeer witran lu tool mm-hmm. voilà mooy jëfandikoo xeer bu tool moom mu ne maanaam xadis bi daf ci daf koo indi euh, ngir leeral leeral ko maanaam ne euh, comme li nga xamante ne moom la doon leeral ba tey ci wàllu euh, maanaam bu ñu xoolee li mu indi mooy xadis bu boo xoolee boobu ba léegi day wax ci wàllu jàpp seetlu nga du euh, li tax mu indi fële moom mooy istinsaar maanaam mooy fiiru léegi nag dugal gi nga xamante ne moom la dugal euh, buntu bi ci ba pare daal di wax ne buntu bi maanaam mooy ne nañ jëfandikoo lu tool mooy ne boo xoolee jeexitalu xadis bi mm-hmm. moom lay leeralaale masala bi maanaam jeexitalu xadis bu mujj bi moom lay indi xadis boo xam ne daf koy indi di leeralaale yeneen i teggin ci wàllu njàpp dégg nga moom moo tax mu daal di euh, indi ci lu tool euh, waaye am na ñuy wax ne euh, maanaam tax ci riwaayal asil yi buntu bi ci tegu insha allah mooy buntu ghasl rijlayni wala yamsah ala qadamayni bunt boobu moom la jiital ke ci bunt bi maanaam kon mu mel ni kon euh, amaan na ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy kii ñoo ko ci dugal waaye amaan na insha maanaam mooy ruwaat waaye amaan na insha allah li ci gën li gën a dëgër insha allah mooy liñ la wax léegi mooy lan mooy ne xadiis bi dafa xadiis bi ñu romb sànq dafa wax masalay lan masalay dafa leeral sarax ndi ko gi set waaye dafa waxaale waxu wa lu aju ci wàllu jëfandikoo xeer tàncu yi kon muy leeralaale ay masala yoo xamante ne day waxaale ci xadis boobu day waxaale ci mbir moomu ba pare di bokkaale ci masala boobu xadis boo xamante ne day leeralaale ay yeneen yi teggin ci wàllu njàpp ba tey voilà maanaam mu mel ni daf naan la bu ma indi benn bunt indil la ci ay xadis yow bul xool rek njariñ yi nekk ci xadis bi ci bunt boobu kese hmm. mais xoolal ne am na yeneen njariñ yu ci mën a dugg mu mel ne loolu la la bëgg a yee wax la ko hmm. moom moo tax amaan na loolu moom mooy inshaa allah mooy li gën a dëgër amaan na moo tax mu indi ko ni mu ne qaala haddathana abdullah ibnu yusuf te moom mooy at-tinnisi rahimahullahu taala mooy abu muhammad al-kula'i thumma ad-dimashq ad-dimashqi thumma al-misri rahimahullahu taala moom imam al-bukhari rahimahullahu taala moom moo solo ci moom directement amma imam abu dawud solo na ci moom ñetti xadis waaye ci intermédiaire niki noonu imaam at-Tirmidhi solo na ci moom benn xadis kese imaam an-Nasa'i solo na ci moom treize xadis mm-hmm. amma imaamu Muslim ak imaam at-Tirmidhi solo wuñ ci moom benn xadis kese rahimahullahu ta'ala moom ñu ngi génn. adduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na axbarana xabarana Maalik imaamu Maalik ibnu Daarul Hijra imaamu Daarul Hijra génn gane adduna quatre-vingt-treizième année ñeneen quatre-vingt-quatorze ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixante-dix-neuvième année wa sallam an abu Zinaad mooy Abdullah ibnu Zakwaan al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Euh, rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa nga xamante ne moom mu Abu Zinad la gën a siiwee ci euh, dàqante boobu mooy euh, mën naan ko Abu Zinad dañ koy wax tamit Abu Abdurrahman Abdullah ibn Zakwan rahimahullahu taala moom mu ne anil A'raj mooy ku al A'raj mooy ku làgg Euh, dañ ko koy wax ngir ne dafa làggoon loolu moom moo tax ñu ko mooy dañ ko ko gën fee looloo tax ñu naan nit ki su fekkente ne dafa am sikk bu ne ci moom du dagan ñu di ko ko tuddee lu dul buñ bu dee munuñoo xàmmee nit ki lu dul ne ñu tuddee ko noonu maanaam looloo tax borom ko mi doon wax naan al amash al araj ak yu mel noonu voilà maanaam muy Abdurrahman ibn Hurmuz loolu mooy tudd Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan mu gën a siiwee ci al araj moom lañ ko daan dàqantalam nekkoon Abu Hazim dañ koy wax tamit Abu Dawud mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu nekkoon imaam ci waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an nabiyyi sahibi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 59e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa alihi wa sallam hadith bi càllale gi déjà Abdullah ibn Yusuf an Malik qaala axbarana Malik lu muy tekki xadis bi mi ngi ci Muwatta mm-hmm. waxoon nañ la mm-hmm. ñaareelu mbir bi ci des moom mooy moom bokk mooy càllale gi gën a dëgër bu jógee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu am na sax ñuy moo gën a dëgër ci lu ñu joyal mm-hmm. maanaam càllale gi mooy Abu Zinad an al-A'raj an Hurayra ci Abu Zinad mu jëlee al-A'raj mu jëlee bokk na ci ñuy wax asaxul asaanid boola boo xoolee asaxul asaanid yi mooy xadiis yi jógee ci imaamu Malik lu ci ëpp ci ñoom ci moom lay jóge an Maalik an Naafi' an Abu Hurayra an an an Abdullah ibn Umar wala boog Naafi' non wala boog imaamu Maalik an Saalim an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wala boog Maalik an Abi Zinaad an al-A'raj an Abi Hurayra maanaam imaamu Maalik maanaam ponkal la koo xam ne ci wàllu càllale xadiis maanaam ni mu dëgëre ci fiqh noonu la dëgëre ci xadis nekk biddiw bi nekk jant bi jant njolloor radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa ja'ala a al-firdaws maswa'ahu wa lahu an abi hurayra radiyallahu anhu rasulullah ndawal yàlla kon xadis bi waa ashabu kutubu sitta ñëpp solo nañ seen ay jin ba mu def Abdullah ibn Yusuf sëriñu imam al-Bukhari yi rahimahullah moom rek moom moo ko solo ni ki noonu imam at-Tirmidhi imam Muslim solo wuñ ci moom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ñi ci def solo nañ ci moom waaye ci intermédiaire anna rasulallahi ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na idha tawadda'a buy jàpp ahadukum kenn ci yéen fal yaj'al na def fii anfihi ci ci bakkan bi ma maanaam nati rek ndox lay tekk ndax am na ci benn riwaaya mu ne maa am summa li yun summa li yan suur topp na fiiru maanaam kon ñu gis ne fiiru sarax di koo koy jiitu maanaam kon ah, loolu mu ne na ko def waaye wa man istajmara kuy jëfandikoo xeer fal yuutir na ko tóolal maanaam wax ji boo ko seetloo moo tax imaam al Buxaari indi ko waaye comme indi woon na ko fële dafa la doon wax yeneen i njariñ yu nekk ci càllale gi ci Euh, bunt bi ak yoo xamante ne ay teggin la ci jàpp yoo xamante ne ba tey dañoo am euh, lien ak mbir mi mu ne wam wa izastayqaza waaye su yewwoo ahadukum kenn ci yéen min nawmihi ci ay nelawam fal yaghsil na raxas yadahu loxoom qabla lu jiitu an yudxilaha ci mu koy dugal fii wabu yi ci njàppam ci ci ndoxum njàppam fii wadu'ihi ci ndoxum njàppam moo tax partie bii moom moo tax Hanabila euh, imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala euh, moom euh, daal di jàpp ne raxas loxo bu fekkente nit ki dafa yeewu ci nelaw dafay nekk farata moo tax Hanabila yi rahmatullah alam jàpp ko waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen mbooloo mi dañ jàpp ne déedéet du nekk farata moo tax moom boo xoolee moo tax impair bi day nekk farata ci moom muy benn ñaareel bi ci def moom mooy maanaam maanaam ñett yi parce que dañ ni tóol li ci gën a néew mooy ñett yi kon boobu moom faaw day nekk farata ñaareel bi ci def moom mooy ne def gallaxndiku seraxndiku ak fiiru day nekk farata ci moom ñetteel bi moom mooy boo mooy raxas loxo yi du farata waaye bu dee dañoo yeewu ci ay nelaw rawatina nelawu guddi rawatina surtout nelawu guddi ci lay gën a nekkee farata sax ci ñoom zahiri yi ci nelaw rek la nekk farata zahiri yi moo tax zahiri yi ñoom dañoo jàpp ne raxas loxo sunna la waaye bu ñu yeewoo ci nelaw farata muy nelaw bëccëg wala nelaw guddi dégg nga wax lu tax mu ne parce que yeneen bi dani sallallahu alayhi wasallam fa ci yéen laa yadri xamul ay na la fanaan yadahu yadahu nelawam an na kii loxom kenn ci yéen fu ne loxom fanaan maanaam euh, li nga xamante ne moom mi fii nag li tax mu nekk problème mooy lii li euh, tax imam gis ngeen fi mu sukkandikoo imam Ahmad ibn Hanbal parce que daf na baata parce que baata mooy fanaan naama mooy nelaw waaye baata mooy fanaan te fanaan guddi rek lañ koy def kenn du fanaan bëccëg maanaam kon nelaw buñ bu dee guddi gi la guddi gi loolooy fanaan moo tax mu ne bu dee nelawu guddi la day nekk farata bu dee nelawu bëccëg du nekk farata loolu mooy waxu ñoom moom moom moom ñoom Ishaq ibn Rahowi rahmatullah ak ñeneen nga xamante ne moom mooy waxu euh, zahiri yi ñoom dañoo jël nelaw rek mooy lan ñoom dañoo ne iza stayqaza ahadukum min nawmihi ci nelawam ñoom baatu naw nawmi zahir wax jooju rek lañ su jël dégg euh, et que mafhum amul mafhum parce que ñoom amul ñoom mafhum amul ci ñoom ndax euh, et que moo tax Eh, kon fa innahu laa yadri ayna ahadukum fa nag wér fa innahu lu wér wóor nag kenn ci yéen laa yadri xamul ayna ana fan baatat la fanaan yaduhu ayna law ay loxo maanaam kon ñu eh, moo tax yeneen borom ko xam moo tax eh, ñoom dañ koo lëkkale ak beneen xadiis boo xam ne daañ ci ñëw insha allah mooy mooy mooy bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan nit ki buy nelaw mu ne fa inna shaytaan mu ne wa man mu ne euh, euh, ku kuy jàpp mu ne fal yaj'al fii anfihi ma'an thumma yanfir mu ne mu ne mu ne mu ne fa inna shaytaana yabiitu ala xaysumihi maanaam ndax seytaane day nelaw ci paxi bakkanam yi fii xóot ci paxi bakkanam yi moo tax mu ne ci comme seytaane day fanaan ci paxi bakkanam yi kon kenn ci yéen xamul fu loxoom di fanaan mooy amaana seytaane moo ci fanaan ak yooyu bu boobaa maanaa bi ta'abbud yi lay doon waaye nag li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci borom kooku muy rahmatullah ñoom dañoo firi mbir mi ne ah mbir mi el la mashkuuka la maanaam mashkuukun fiihi la maanaam loo xam ne el la tun mashkuukun fiihi mm-hmm. bu fekkente ne nag el bi si maanaam cause bi tax ñu indi atte dañ ciy sikki sàkka loolu bu boobaa dootul amati dooley farata mm-hmm. dootul am dooley farata parce que al yaqinu la yuzalu bi shakk bi ñu gisoon lu leer sikki sàkka du ko dindi li leer mooy bi may fanaan moom sama loxol kiiwul mm-hmm. euh, sama loxo dara nekku ci sobe amu ci mais imam Ash-Shafi'i comme li ma wax rahimahullah mu ne xam nga nit ki bu demee wanag loolu tax d'ailleurs mooy li tax mu lëkkale hadith bi mooy nit ki su demee wanag euh, bu jëfandikoo xeer comme ñoom niñ ko daan defee nga xam ne xeer lañ daan jëfandikoo maanaam bu ñu tëddee di nelaw comme dafa tàngoon ginnaaw gi day am ay ñàkk bu ñakkee nag loxo bi bu ko laalee day daal di laalaale sobe bi. ñoom loolu lañ ko firé sobe boobu lañ ko firé maanaam moo tax ñu ne kon bu mu jëlee loxoom nag euh, mooy kon bu mu ko dugal ci biir ndab li bu ko dugal ci biir ndab li laataa muy raxas loxo loolu moom moo tax ñoom ñu ñu jàpp ne loolu farata la maanaam ne na ko raxas ñetti yoon balaa muy jël loxoom di ko dugal ci ndab li waaye euh, li mën a wax mooy ne sunna googu day feddali ko naam parce que xadis bi ni mu ko waxee mooy ne sunna googu moom day feddali ko mm-hmm. amma yegg na ci farata loolu jar naa xoolaat lu tax te comme ni ko jumhur waxee rahmatullahi alayhi mooy xanafiyey saafi ak xana ak ak lu tax mu ne parce que nit ki su jëlee loxoom dugal ko euh, maanaam comme dañu sikki sàkk ci sobe bi benn bu jëlee loxoom dugal ko ci biir ndab li maanaam euh, comme loxoom sobe bi wóorul ne am na sobe kon dugal ko ci biir ndab li du nekk loo xam ne day yàq ndox mi waaye nag bu boobaa loolu tamit bii day nekk lay pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy jumhur maanaam moom mooy xanafiye ak saafiiye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ci jàpp gi ñu jàpp ne ndox bu tuuti sobe mu tuuti da koy yàq mm-hmm. voilà parce que dañ ni comme cause bi bi tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ko ci dugal mooy ndox mi mooy su ma jëlee sama loxo bu takk sobe bu ma ko ci dugalee ci ndox moo xam ne dafa tuuti benn paan la wala siwo yéegul ci xullataani yéegul par exemple deux cent vingt sept litres mm-hmm. bu boobaa maanaam lu tuuti la léegul ci ay cent litres ak yooyu mm-hmm. ndox mu tuuti la bu ma jëlee sama loxo dugal ko ci biir li tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ko ci dugal mooy cause boobu mm-hmm. mooy ne day bañ mu nekk ne sobe la bu fekkoon fekkoonte ne problème lool rek la kon du du ne du nelaw bul bul jël sa loxo dugal ko ci biir hmm. ndax kon cause bi maanaam loolu day dëgëral seen masab ñoom maanaam ne ndox mu tuuti soobee bu tuuti da ko yàq hmm. moo tax ci ñoom seen masab tey bu mu amee ndox mu tuuti tey foofu euh, bu dee xanafiye yi la rahmatullah alayhim ñoom fi niñ koy natte ndox mu tuuti ndox mu bari niñ koy natte mooy ñoom dañ naan ndox mu tuuti daal ni ma koy natte mooy su dee damaa jël sama loxo fii hmm. ci benn cat ndox dafa nekk nii ma jël benn loxo sama benn cat yëngal bu fekkente ne ci beneen cat bi fële yëngatuwul yëngal gi maanaam onde yi mm-hmm. yëggul ba ci beneen cat bi mooy ndox mi bari na mm-hmm. kon bu boobaa su sobe laalee fii bu ma demee ci beneen côté rek danaa ko mën a jàppoo mm-hmm. am maa ñi nga te bu boobaa sobe bu tuuti boobu du yàq ndox mu bari am maa ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i Hanabila rahmatullah ñoom ñu ngi ko nattee ci xullataani mooy à peu près deux cent vingt-sept litres borom mooy nag wuute nañ ci nan lay toog yaa ngi de à peu maanaam mën nañ ni ci euh, euh, bërigo à ñu ngi koy natte ci lu war a tolloog bërigo ndox maanaam bërigo ndox masalan maanaam wala ñaari bërigo kullataani ñaari bërigo su dee am na ñaari bërigo ñu teg ndox moomu sobe bu tuuti da koy yàq c'est-à-dire que su ma yoree ndaal yi nga xam ne mooy comme suñu ndaa yi bu bu ci sobe bu tuuti duggee ndox moomu day daal di yàq bu boobaa day daal di jóge ci laat laab laa laabalaate dem ci sobe. bu dee kon bu boobaa ñoom moo tax moo tax ñoom ñu koy fiiree noonu amma ñi nga xam ne ñoom ñooy ci rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne déedéet xadiis bi euh, munul nekk lay pour loolu ñu ne lu tax munul nekk lay pour loolu ñu ne parce que bu fekkente ne dama jël sama euh, ne ne bu ne kenn ci yéen xamul lan moo fan la loxom fanaan mooy su fekkente ne sama loxo bi sobe ne sobe sobe daf ci ne mu tuuti maanaam Euh, bu ma ko dugalee ci biir ndox mi amaan na microbe bi nekk ci biir moo tax ñuy wax maanaam feebar bi la mën a indil ak yu mel noonu bu boobaa maanaam bi day toxu rawatina ñoom seen qaida jàpp ko imaam maanaam ngiru imaam Maalik Maalik rahmatullah seen qaida ci ndox mu ngi jóge ci xadiis bi ñuy tuddee xadiis bi urbuda bu nekk ci sunan yi xadiis boobu mooy xadiis bi nga xamante ne ci la mooy seen qaida xadis bu ñëw ñoom lu ñëw ci ndox ci xadis boobu lañ koy delloo mooy lan mooy innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndox dafa laabte laabalaate te dara du ko sobal loo mën a dugal su fekkente ne dara su ko sobal loo mën a dugal ci ndox mi su fekkee ne cafka gi xet gi melawu soppeekuwul rek ndox ma laab na tey laabalaat te loolu dafa dëgër lu tax parce que bi'ru Budaa xadis boobu ci sunan yi la euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañu maanaam teen la boo xamante ne dañ ko laaj ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ana tawadda'u min bi'ru Budaa yow yeneen bi sallallahu ndax dañuy dañuy jàppoo ci teen boobu ñu ti bu Budaa mu ne leen innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay ndox dafa lappee laa balaatu te dara du ko sobeel te xam nga teen moo gën a yaatu ndox mu ca ne moo gën a yaatu xullataane te waaye yëggul fi xanaf yi di wax waaye nag lañ ca daan sotti parce que dañ ni teen la boo xamante ne mbërëg yi jigéen ñi bu ñu gisee mbërëg seen euh, morceau yi ñuy jëfandikoo ak xaj yi dee yi yooyu yëpp ak so sobe yi dañ ci daan dañ ko ci daan sotti te dañoo fekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ci jàpp moo tax te dañoo fekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ci jàpp xadis boobu euh, sharh nañ ko ak xadis euh, qullataani qullat xadis euh, qullataani ci bulughul maram foofu moom moom moom yaatal nañ ko bu baax alhamdulillah kon beneen bi ci def kon loolu moom mooy dëgëral mbir mi maanaam ne ndox mu parce que loolu loolu lan lay tegtale ndax li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax dafa leer foofu mooy ne ndekete ndox dafa laab te laabalaate te dara du ko sobeel amma li nga xam te ne fii tamit beneen Shafi'i jëfandikoo nañ xadis bi ngir mën a leeral beneen teqantal bu ñu def mooy euh, wurudul najasati ala al ma'i ak wurudul ma'i ala al maanaam mooy ndox mi fekk ci sobe bi ak sobe bi ci ndox mi ñoom ñaar duñ benn maanaam ndax ñoom dañ xadis bi bu dee sobe bi dafa fekk ci ndox mi moom daf koy bu tuutee da koy sobeel alors que bu dee ndox mi maanaam tey lii bu ma jëlee sobe def ko ci ni muy gaaw a sobe woo bokkut ak bu doon jëmmi sobe boobu dafa taxoon fenn ma jël ndox mi di ko ci sotti bu ma ko ci sottee daf koy raxas mu setal ko alors que bu fekkente ne sobe boobu dama ko jël ma sóoboon ko ci ngir raxas ko ci daf koy sobe maanaam hadith bi ñoom dañ cee sukkandikoo ci maanaam bi ñu ko déggee rahmatullah alayhim te loolu maanaam bu dëgër la quand même maanaam bu dëgër la quand même parce que ñun ñëpp xam nañ ni fii bu takkoon sobe bu ma ko dugaloon fii ndox mi après ndox mi tam mu sobewu alors que bu ma jëloon jëmmi ndox mi sotti ko fii te dana dindi sobe bi te du nekk benn waaye problème bi fi muy nekkee mooy li comme maa xan maali ci ñoom lañ leen di toon rahmatullah mooy dañ leen di wax ne la non problème loolu du tekkantal amu ci lu tax parce que dañuy jàpp ne ndox mi buñ ko sottee fii dëgg la ni fii sobe bi fii ne dana deñ waaye ndox mu muy yóbbaale mooy yóbbaale mooy ànd ak sobe bi kon am kon ñoom teq teqatul kooku euh, defuñu ko ci euh, euh, voilà kon dañuy gis ne kon fii xadis bi kon dafa am tamit yeneen i atte yoo xamante ne moom la am fii xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi war na ko xadis numéro cent soixante et un imam Muslim indi na ko xadis numéro deux cent trente-sept ak deux cent soixante-dix-huit maanaam ñetti yoon deux cent trente-sept ñaari yoon deux Maalik ci Muwatta maanaam ci ndax ci moom lañ ko jëlee xadis bi indi na ko xadis numéro 33 34 a 40 imaam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro 35 103 105 ak 140 imaam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro mooy xadisam bu njëkk xadis bu njëkk ci ci sunan imaam An-Nasa'i mooy xadis bi mu jëlee ci Qutayba ibn Sa'id voilà xadis bi la rahimahullah mhm. parce que Qutayba ibn Sa'id ah, ah, ñoom ñëpp soloo nañ ay xadisam mhm. ba mu def kan imam Ibn Maaja imam Ibn Maaja ci intermédiaire la solo wecc moom moo tax boole guñ ko ci waa ci ñi ñi ñi ashaabu kutubu sitta comme ah voilà comme Abdaan moom ñoom maanaam ñoom comme ñoo ñoo nuroo ñi nga xamante ne ah, déedéet Abdaan euh, kan exemple yi gisoon nañ ci gisoon nañ ci ku noonu waaye dinañ leen gisaat insha allah buñ ci gisaatee nañ koo xamante ne waa salkot te solo nañ ko waaw waaw ok Abdullah ibn ki Muhammad ibn Yusuf Muhammad mhm. ibn Yusuf al-Firyaabi masalan moom comme Qutayba ibn Sa'id la waaye suuf moom ñëpp dañ soloo ci moom ba mu Maaja mhm. rahimahullah moom dafa soloo ci moom ci intermédiaire hadith bu njëkk ci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 man amoon na benn laaj. Mm-hmm. bi ci njëkk mooy dama bëggoon xam euh, wax bi nga xamante ni moom la imaamu Shaafi'i wax. Mm-hmm. wax ni comme da doon tàng ñu xamuñu ndax sobe na laal ak yooyu. Mm-hmm. loolu ci mën a dégg ni charte luñ nga xamante ay doj effectivement parce que loolu moom moo tax dañu wax ne doj yi xeer yi taxfiif la woyofal la. maanaam xeer yi ñuy jëfandikoo du dindi sobe bi mais da koy fal ndax place boobu faaw dina am lu ci des loolu moom moo tax euh, loolu moom moo tax euh, ñëpp moo tax voilà moo tax sartaluñu ba parce que su xeer la buy buy bu koy fomp fomp yenn fomp yi day gaañ boppam ba pare voilà man man day gaañ boppam mm-hmm. loolu moom moo tax duñ ko sartal duñ ko sartal boobu xeetu sart mm-hmm. voilà d'ailleurs loolu moom moo tax euh, tamit ci buntu boobu ci la ñu sukkandikoo wee lépp li nga xamante ne dañ koy jéggale ci sobe lépp lu ñuy jéggale ci sobe euh, moo tax ñu ci place boobu ci ginnaaw nit ki ci place boobu ci la ñu nattee dirham bi maanaam moo tax ñu naan sobe dirham lu tolloog dirham ci sobe dañ koy jéggale mooy lu tolloog place boobu ci nit nga kon loolu moom moo tax ñu koy jéggale wallahu ta'ala a'lam euh, en euh, parce que euh, benn mooy dafay dafay wax teggin yi nga xamante ne ñoom ñooy tegginu njàpp maanaam mais nit ki bala moo jàpp dafay jëfandikoo ay xeer parce que loolu moom mooy li gënoon a siiw foofu li gënoon a siiw ci Hijaaz ci jamono yenente bi sallallahu alayhi mooy jëfandikoo xeer comme niñ la ko waxee ba nga xamante ne même après jamonoom sax li gënoon a siiw mooy jëfandikoo xeer ci anam goo xam ne imaamu Maalik rahimahullah daf doon wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mësta jëfandikoo ndox te nga gis tamit ñeneen ñoo xamante ne euh, comme gisoon nañ ko ku mel ne Sa'id ibn Musayyib ak ñaar ñu ñu wax ne loolu ak Sayyidina Huzayfa ibn Yaman radiyallahu ñu ne moom biñu ne ko da jëfandikoo ndox moom dafa ni kon xanaa sama loxo du mës a deñ di am sobe naam di di am xet naka noonu Sa'id ibn Musayyib doon wax naan non non non kon euh, loolu yëpp jigéen ñi lañ maanaam jigéen ñuy jëfandikoo ndox waaye góor moom xeer lay jëfandikoo maanaam ñoom loolu lañ jàppoon euh, donte waxu imam Sa'id ibn Musayyib bi dañ rahimahullah dañ koy interpréter ne euh, lim ci jublu woon mooy jëfandikoo xeer day jëfandikoo maanaam bu ne loolu pour jigéen ñi la li muy tekki mooy ndox mi jigéen ñi la nekk farata ci ñoom amma góor ñi ñoom euh, ndox mi jëfandikoo ndox du farata ci ñoom waaye tey bu fekkente ne kon gis nañ lien bi am ci loolu bu boobaa te loolu boo ci jógee da ngay jàpp parce que ci waaytaay waajtaay ak njàpp la moo tax lien boobu moom moo nekk na ci bu fekkente ne dañu gàllax dañuy jàpp mu ne nañu mu njëkkee bu ñuy gàllax ndik sarax ko fiyu kuy euh, dem woon tamit nga daal di jëfandikoo xeer waaye fii tam mu ne na tóol na tóol comme ni nga xamante ne booy gallaxndiku saraxndiku fiiru noonu lay tóole booy gallaxndiku saraxndiku fiiru ñetti yoon nga koy def niki noonu bu ñuy raxas loxo tamit mu jëfandikoo baat loxo di wax ci tegginu loxo ngir ne yooyu yëpp benn bu ci nekk ñetti yoon lañ koy def le fait yooyu yëpp ñu koy def ñetti yoon te yooyu yëpp bokk ci li nga xamante ne moom mooy ay ñu nekk ay sunna yoo xamante ne yu am solo lañ yu ñu dëgëral lañ yu ñu war a bàyyi xel lañ ci wàllu njàpp te maanaam loolu moom maanaam ñett yooyu loolu bokk na ci li leen lëkkale wallahu ta'ala a'lam waaw ba pare lépp ñëw ci buntu làpp waaw pour pour massage euh, a am quoi pour mooy fekk nga jàpp nga jàpp ba pare mais nag attention day fekk ñu takk ko maanaam du du yëpp yëpp maanaam faw mu nekk loo xam ne lu lu yeewu la lu takku la ko par exemple man lii mënu ma cee masaa parce que dafa tegu kese waaye bu fekkente ne lu ñu takk la bi nga xam ne dañ koo takk yeewu ko takk ko mooy am maama bu ñu ko takkee boobaa dinaa ci mën a masaa loolu ba pare fekk tamit ma amoon jàpp bi ma koy teg voilà allahu